أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونهزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci kitaabul ilmi ci al-jaami' as-sahiih bu al-imaam al-Buxaari rahimahullah ci baabu gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabu hifzil ilm buntu mokkalu xam-xam te gisoon nañ ne al-imaam uh, al-Buxaari rahimahullah indiwu ci lu dul hadiis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ngir maanaam maanaa bi nga xamante ne moom la ñu la waxoon ci suñu jotaay bi weesu mm. te moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah su fekkente ne dafa am benn bunt boo xamante ne dafa am saxaaba boo xam ne moom lañ ci gën a ràññee bunt boobu xadiisu saxaaba boobu la ciy jiital wala boobu moom lay ëpp li mu ciy indi ngir màggal saxaaba boobu radiyallahu taala anil jami' ak tam ngir yëkkati wane ni nga xamante ne noonu la ràññeekoo ko comme ni nga xamante ne noonu la ko indee woon ci baabu fadlil ilmi ci xadis Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne dafa ràññee di wax loo xamante ne dafay dëppoo ak alquran maanaam ak it maanaam ak yeneen yi nga xamante ne exemple yi comme lu demee nekk suy wax jagle goo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo jagleel kenn ci sax maanaam euh, ci xam-xam yoo xamante ne dafa xóot maanaam dafa nekk loo xam ne dafay tukkee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mu indi xadis Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ak yeneen ak yeneen niki noonu fii nag tamit ci buntu mokkal mu indi xadiis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa waxoon ne budul woon aaya bi nga aaya yi xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax naan innal ladhina yaktumuna yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaa'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul laa'inuun budul woon aaya yooyu borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax maanaam ni maanaam gravité bi nekk ci di nëbb ay aaya yoo xamante ne ak xam-xam boo xamante ne dafa tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala mu nekkoon kon doon moo nettali lu bari li nga xamante ne moom lay nettali ba pare daal di wax sabab bi nga xamante ne moom moo tax maanaam benn bu bokk ci sabab yi te moom mooy ni waa muhaajiruuna yi ñoom dañ daan xëy di dem di yaxantu ci jaba naka noonu eh, ansaar yi ñoom dañ daan Euh, xëy di dem di toppatoo seeni alal lu demee nekk mbay mi ak sàmm bi maanaam ak yooyu yëpp te moom moo lool moom moom moo tax moom mu takkoo woon ak yenente bi sallallahu alayhi wa nu ko kenn takkoo woowul woon di teew ci jotaayam nu kenn doon teewoowul woon ki noonu loolu moom moo tax mu wattu loo xamante ne keneen wattuwu ko loolu tam gisoon nañ ci hadith boobu dañuy gis ne dañuy gis ne kon ah, aaya bi nga xamante ne moom la tegtaloo maanaam aaya yooyu ci ay daf ni li ya li ñu wàcce ci ay ci lu leer waaye loolu ñu wàcce maanaam nga gis ne moom moo tax maanaam te te loolu ci zahir bi mooy ne alquran la waaye day dëgëral ba tey li nga xamante ne ne sahaaba yi radiyallahu anhum doonu ñu woon teqale diggante alquranul karim ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li ëpp ci li nga xamante ne moom la doon nettali wala li li mu doon nettali loolu ay xadiis Euh, kon te nee na aaya boobu di wax naan ñi nga xam ne dañuy nëbb li nga xam ne ñun moom la ñu wàcce maanaam nga gis ne kon euh, bu boobaa dañu gis ne ñoom doonuñu woon teqale diggante alquraanul karim ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu ginnaaw gi gis nañ beneen xadis bi nga xamante ne ci la yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko tàllal loowee kaala gi maanaam mu ci doon af di ci sotti loolu tamit xadis boobu tamit bis nañ ko mu nekk ba pare mu ne ko taf ko ci sa bopp loolu moom moo tax mu ne fàtteetuma depuis boobu fàtteetuma maanaam loolu tamit beneen euh, mbir la boo xamante ne war naa tax du fàtte benn maanaam muy mokkal ak di takk beneen bi ci des gisoon nañ ko moom mooy xadis bi nga xamante ne ci lay waxee ne mokkal naa ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari ndabi xam-xam maanaam benn bi moom laa yulli bi ci des nag moom bu ma ko ci wulli bu ma ko yulli woon ngeen dog sama baat bii maanaam loolu yëpp dafay tegtale maanaam li nga xam ne moom mooy ngëneelu Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu at lu baree baree bari li nga xamante ne moom la mokkal te waxoon nañ lool ne mokkal dafa bokk ci li nga xam ci ay euh, ci ci diine maanaam dafa bokk ci xam-xam te xam-xam première mbir mi mooy mokkal ko maanaam même buñu daan lañuy bind sax mbind mi li tax mooy pour mën koo takk pour mën koo cee dellu si waat pour mën koo mokkal maanaam gisoon nañ tamit beneen euh, bunt bi mooy baabul infaati lil ulama maanaam bunt bi nga xamante ne day dañoo war di noppil maanaam di xerawlu di bàyyi xel li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax maanaam bàyyi xel googu mën naa nekk bàyyi xel ci maanaam di noppi ngir dégg li ñuy wax ñu mën koo jëfe waaye tamit mën naa nekk di noppi bu ko defee li ñuy wax ñu mën koo jàpp mën koo takk ngir ne mokkal mën ko ànd ak di wax maanaam di wax ba pare di mokkalaale li keneen ki di wax loolu ñaare bi faral di ànd euh, loolu euh, tamit kon euh, ñu mu nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la waxoon nañ ko ci jotaay bi wees waxu Abdullah ibn Mubarak bi rahimahullahu taala bi nga xamante ne moom la doon wax naan léeg-léeg nit di ma wax xadiis boo xamante ne moom mi ngi koy nettali ma di ko déglu mel ni première fois laa koy dégg ma di ko bàyyi xel di xerawlu ndegete yoo booba Euh, moom mi koy nettali laataa yaayam di juddu fekk na ma xadiis boobu mokkaloon naa ko maanaam te loolu day tegtale teggin gu màgg gi nga xamante ne moom moo ci moo ci nekk beneen bi ci des moom mooy euh, te boobu gisoon nañ ci xadiis sayyidina Jarir ibn Abdullah radiyallahu taala anhu euh, bi nga xamante ne moom lay wax ci hajjatul wadaa ne yenente bi sallallahu alay wa sallam daf ni ko noppil instanti instanfatin naas noppil loo nit ñi dégg nga moom boo ginnaaw bi ci la dooga wu defee xutba bi nga xamante ne moom la xutba te bokk na ca lam te waxoon mooy laa tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd bu leen delluwaat sama ginnaaw nekk ay yéeféer maanaam nekk di jëf-jëf yéeféer bu ndax mooy ni ke lenn ci di dóor loosal ña ca def mooy di reyante ginnaaw bi nga xamante ne gis nañu xadis boobu gis nañu xadisu ba maanaam ñu ngi doon dugg duggoon nañ ci bunt bi nga xamante ne moom moo ci tegu te moom mooy baabu maa yustahabbu lil aalimi ida su'ila ayu nnaasi a'lam fa yakila al ilmu fa yakilul ilma ila allah maanaam buntu li nga xam ne moom la ñu sopp ci boroom xam bi suñ ko laajee kan mooy ci gën a xam mu daal di jël mbir mi yóbbu ko delloowaat ko ci boroom bi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam te loolu moom mooy ne bu boobaa loolu day tax ba dooni masalan diw euh, liñ mën a wax daal mooy euh, diw sàngam lim maanaam gis nañu ay am njàngaleem ak yu mel noonu ci xam-xam ak wala wala li mu bind ci ay téere ak yu mel noonu waaye amaa moo fi ëpp xam-xam moom loolu dafa nekk loo xam ne maanaam lu risqué la maanaam lu risqué risqué la di ko wax maanaam lu dul allahumma ba mu def yàlla xamal la ko ci anam gu leer goo xamante ne dut mënu cee am te loolu Ah, loolu lu jafe-jafe la euh, waaye daal ala kulli xaal beneen bi ci def tamit moom mooy te loolu day do maanaam ci xam-xam waaye day daw ci wilaya day daw ci lépp maanaam mënoon ne wàllu fii nekk yëpp diw moo fi ëpp doole moo fi gën a kawe ndax loolu boo ko bëggee wax da day day laaj day supposé nga dem ba tolloog ñoom wala boog nga féete leen kaw ba tiim leen doog a mën a wax ne ah d'accord léegi dem naa ba kenn ku nekk ci ñoom tiim naa ko wala boog féete naa ko kaw donc man xam naa mën naa leen a te loolu nag itam boo bu fekkee ne loolu la kon doo ko askane la dul sa bopp maanaam yaa fi kon rek nga mën a wax maa fi te loolu nga mën a wax waaye eh, ak ak yeneen ak yeneen yu mel noonu eh, gisoon nañ xadis bi nga xamante ne moom maanaam ñi ngi ko doon wax fii ci xadis Seydina eh, gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu mooy xadisu Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la wax ne xaddathana Abdullahi ibnu Muhammad te moom mooy al-Musnidi moom waxoon nañ ko eh, ci suñu jotaay bi weesu walilahi alhamdu wal minna moom eh, eh, gis na moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ la aju ci moom mu ne qaala haddathana Sufyaan te moom mooy ibnu Uyayna moom rahimahullahu ta'ala moom tamit gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu ne mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaay yonent sallallahu wasallam qaala haddathana Amr te moom mooy ibnu Dinar moom tamit gisoon nañ ko qaala akhbarani Sa'id te moom mooy ibnu Jubayr moom mooy ci dundoon quarante-sept ans yi génn adduna quatre-vingt-seize ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu quatre-vingt-quinze ginnaaw gàddaay yonent sallallahu qaala qultu li ibn Abbas mooy habrul umma wa turjumanul Qur'an génn adduna soixante-huitième ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ci suñu jotaay bi weesu dañoo waxoon ne euh, que moom ak Abdullah ibn Zubayr ñoo bokk at bi ñu génn àdduna waaye loolu maanaam bokkut ak moom maanaam jumte la ndax Abdullah ibn Zubayr waxoon nañ ko moom ñu euh, ngi génn àdduna soixante-treizième année loolu waxoon nañ ko ci voilà ci jotaay yële waxoon nañ ko bi ñuy def euh, bi ñuy wax ci ay mbiram mais soixante-treizième année la ci lañ ko buum voilà dégg nga ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amma Abdullah ibn Zayd Abdullahi ibn euh, wala boog Yazid euh, Yazid euh, ibn Abi Sufyan moom moo génn àdduna soixante-quatrième année bi maanaam boobaa ci lañ jël Muawiya ibn Yazid def ko xalifa moom vingt et un fekk vingt la amoon et cetera après mais moom ci la sampe woon xilaafaam loolu dëkk sax amaan na dinañ ci dellu si waat ci xadiis yi di ñëw insha allahu taala foofu bu moo tax Abdullah ibn Zayd radiyallahu ibn Zubayr ibn al-Awwam du bari ci maanaam ci Hijaz Yaman euh, maanaam fu bare bare bare dañoo jaayante woon ak moom waa Sham rek ñoo jaayantewul woon ak moom euh, ñoom euh, comme niñ ko gisee yaakaar naa gisoon nañ ko ci bi ñuy wax ci ay mbiram walla alhamdu wal minna waa année soixante-quatrième année bi ci la nekkoon ci xilaafa gi radiyallahu ta'ala anhuma dinañ ko gis insha allahu taala mu ne inna Nawfal al maanaam euh, gisoon nañ ne euh, wuute gi nga xam ne moom la moo mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma amoon ak Nawfal Bikaali bokkul ak wuute gi nga xamante ne moom la amoon ak ak ak ak ak euh, al-Hurr ibn Qays al yooyu radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñoom bokkul bële moom moo nekkoon mooy biñ njëkkoon a gis moom mooy da doon wax kan mooy kan la yent yàlla Muusa àndaloon alayhi salaam te moom boobu ndax Xadir la tudd waaw wala déet boobu wuute boobu la alors que wuute bii moom mooy ndax yent yàlla Muusa bii mu yent yàlla Muusa ibn Imran la radiyallahu anhu banu Israil wala boog yent yàlla beneen Muusa la tudd beneen la keneen la ko tudd Muusa rek dégg nga moo tax léegi mu ne yaz mu ne boobu Nawfal al-Bikali yi nee na yaz amu dal nee naay am na ne Muusa yent yàlla Muusa lay sa nekku bi Muusa yent yàlla Muusa banu Israil bu waa ngir banu Israil maanaam Muusa banu Israil buñ ko waxee yent yàlla Muusa lay ci jublu alayhi salaam dañ koy wax Muusa banu Israil ah innama li am bi des mooy huwa kooku Musa Musa axar beneen Musa la fa qaala mu ne ko kadaba kàcc na aduwullahi noonu yàlla bi maanaam waxoon nañ tamit baat bi ne mer moo ko ci yóbbee woon ngir ne eh, waaye du lu mu namm te ñoom xaal la boo xamante ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, ñoom ñoom ñoom ñii eh, nga xam ne ay mafatih maanaam mafatihul ñoom dañoo am xaal boobu noonu dañ koy am ngir ne bëgg giñ bëgg yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax dañuy bëgg ngir yàlla di mer ngir yàlla di bëgg di di di dañuy dañuy kontaan ngir yàlla di mer ngir yàlla tamit waaye dañuy bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla maanaam ñoom ndax dañoo jeex tàkk ci yàlla loolu moom moo tax moom bi mu déggee nag kii wax lii yàlla wax lii ba pare alxuraan wax la ba pare mu am lu sax ci sunna ne sayd ne ne yent yàlla Muusaa la alayhi salaatu wasalaam moom mu dégg keneen wax leneen mu mer ngir loolu maanaam gis nga ñoom ñun subhaanallah gis nga sahaaba yi radiyallahu dañuy mer ci loo xam ne bu doon ñu ne dañuy jàpp ne garaawul maanaam amul problème xam ngeen ni kii ah mais ñun nit ñi laxiste ci ñun dañu non oh, c'est que alors que ñoom lii dañ ciy mer ñoom voilà dégg nga waaye jubluwu ko ci ngir ne seen wax comme li yenent bi waxoon rek sallallahu alayhi wasallam yàlla képp koo xam ne ñaan naa ko rëbb wëlbati rëbb googu mu nekk euh, mu nekk xéewal ci moom mooy mooy xaal la boo xam ne yenent bi ci boppam da ko daan dal sallallahu alayhi wasallam ngir ne da daan mer moom tamit ngir yàlla gisoon nañ ay xadiis yoo xamante ne da daan wane yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu daan mere te mais nag buy mer du mer ngir bakk bànneexu bakkanam voilà du du mer Euh, añul wala day mer parce que dafa dafa nekk mu mauvaise humeur tout simplement déedéet wala day mer parce que dafa am euh, ku ko ku ko ku ko wax lu ñaaw wala da ku ko déedéet maanaam fu mu meree parce que diine ji lañu lañu lañu doya dal wala boog maqaama nubuwa gi mu taxawee lañ doya dal dégg nga mu ne kon mu ne xaddasana mu nettale waaye bi muy dëgëral wax jooju daf ne xaddasana moom gis nga fii bu ñu xoolee ci riwaay bi moo laa Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu indi waatul li nga xam ne moom moom la xamoon ci mbir mi ba tax mu doon weranteeg euh, Seydina Hurr radiyallahu anhu waaye fii def cee indi li nga xamante ne moom la ko Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu nett li jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne haddathana Ubay ibn Ka'b radiyallahu a anhu moom gisoon nañ ko tamit euh, mu ne an nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaama taxaw na Musa yente yàlla Musa an nabi di yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam mu kon ñu xam ne yenent boobu la mu ne xatiban di aji di xutba fii bani israila ci ngir bani israil fa su ila ñu laaj ko ayyun naas ana ban ci nit kan ci nit ñi alam moo gën a xam fa qaala mu ne ana man alamu maa gën xam maanaam nga gis ne riwaaya comme ñu ko gis woon ci suñu jotaay bi weesu maanaam ne riwaayat bil maana la waaye dañ koo indi nii ngir leeral waaye xaqiqatan li mu wax bu ñu xoolee yeneen riwaayaat yi dañuy gis ne law yan ci la mu waxoon mooy dañ koo laajoon est-ce que yow yaa gën a xam ci nit ñi mu ne waaw mooy ne te loolu wax comme niñ ko waxee woon ci suñu jotaay bi weesu mooy même bu doon dañ koo laaj ku gën a xam mu ne man a loolu lu justifié la parce que ngi lan waa ulul azmi minar rusul ñoo féete kaw ñëpp ñoo gën a xam ñëpp te moom ci ñooñu la bokk te ci ulul azmi yëpp kenn dund ci jamono jooju ku dul moom maanaam kon ku gën a xam moom man a dafa nekk dong lu justifié waaye borom bi subhaanahu wa comme maanaam daf ko daf ko daf ko jàjj ci loolu ngir ne moom euh, ngir jox exemple ñeneen ñi ngir ne yéen nii ngeen war a mel maanaam nit ki mënul taxaw naan maanaam maanaam maanaam dë euh, yékkiti jël boppam rek di def nii maanaam maanaam maanaam maanaam la déedéet yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga ak loo xam koo xamante ne waxam yëpp day wër wër wër loo ci ne maa fi maanaam loolu itam benn la rek waaw dégg waaye ba mu waxee loolu mu ne fa ataballahu yàlla jajj ko ala yi ci mbir moom is ndax lam ndis ba nga xamante ne lam yarudda delloowut al ilma xam-xam bi ilay jëm ci moom fa aw xaamu daa di wax yu allah bur yàlla ilayhi jëm ci moom an na nekkat abdan am na jaam min ibadi ci sama jaam yi gis nga jaam la ko tuddee ne ci jaamam yi maanaam nga xam ne maanaam ndax waxoon nañ ko ne ñooñu ay jaam lañ yoo xamante ne dañoo sell seenu di bi majma al bahrayni ci dajeg fi ñaari géej yi daje te waxoon nañ la ko tamit ñaari géej yi fa ñu daje du kenn ku dul xaqiqa yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir waxoon nañ la ko ci jotaay bi wees ne la majma al bahrayni maanaam mooy 454 mooy Muhammadu rasulullah ci oriental sax maanaam euh, sallallahu alayhi wa sallam huwa moom moo ne kooku de maanaam am na nag benn jaam boo xam ne ci foofu la naane maanaam ci sa ñaari géej dajee maanaam kooku woo kooku aalam moo gën a xam niñ ko ci yow maanaam am na xam-xam yu ko yàlla beral yoo xam ne moom yooyu yow bokku maanaam amulewuloo xam yooyu loolu moom moo tax ñoom borom subhaanahu wa taala di wax maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu di wax ci mbiru jaam yooyu naan euh, ñooñu duñ ay yenent te duñ ay waliyu duñ duñ ay yenent te duñ ay suhada waaye nag yenent yi ak suhada yi dañ leen di ñee waaw ngir ne ngir la leen yàlla dencal te ñooñu te ñoom amuñu ko mu ne euh, yaa kaala mu ne ko yaa rabbi yow sama borom wa kayfa ana naka bihi lay la ak moom maanaam naka laay def ba jot ci moom maanaam loolu tamit day wane ne maanaam nit ki bu gisee ku ko maanaam fu mën a sàkku jee xam-xam ak lu ko mën a jariñ ci yoonu xam-xam daf caa war a dem nit noonu lu koy jariñ ci wàllu yàlla daf koo daf caa war a dem dégg nga faqiila ñu ne mu ne lahu ñeel ko ñu ne ko ihmil yanul xuutan euh, aw jën mooy wu mag maanaam xuut mooy jën wu mag samak mooy jën kese waaye xuut moom ngandam jën la waaw mu ne fii miktalin nga xam ne danga koy def ci mbanami mu ne fa isa faqattawoo fa isa saa xam ne faqattawoo da nga ko daf laa fàdd rek fa moom sàmma foofu la ne waxoon nañ ne maanaam exemple li tax mu nekk xóot loolu symbole yooyu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu jarul ñu ci dellu waat nee na fan talaka mu daal mu daal di euh, euh, laxas nee na wan talaka mu daal di laxasam bi fa taahu ànd ak ànd ak euh, camam sa te mooy Yusha ibn Nun alayhi salaam waxoon nañ la tamit ne Yusha ibn Nun mooy ki remplacé woon yent yàlla Musa ak yent yàlla Haarun parce que ñoom ñaan ñëpp ci tiir bi lañ génne àdduna mooy arba'ina sanatan yatihuna fil ardi ñoom foofu lañ génne àdduna ci 40 ans yooyu ginnaaw gi nag moom moo leen moo leen remplacé moom yent yàlla Musa ak yent yàlla Haaruna alayhi alayhim asalaatu wassalaam maanaam moom euh, moo nekkoon mais boo xoolee loolu lañ dañu wax ci symbolique bi maanaam li le fait ba pare maanaam te Nun mooy jëmmi mooy jën wu mag woowu comme ni ko alxuraan di wax wa zannuuni ak saaxibul xuuti hmm. mu ne wax xamalaa ñu daal di yanu xootan aw jën jën wu maaga fi fii miktal dégg nga ca euh, ca mbana la xatta mbete kaanaa ñu nekk ànd saxrati ca faf doj ba walool tam waxoon nañ ci mbiru doj ba wadaa ñu daal di teg ruusahuma seen ñaari bopp ya ci doj wa wa naamaa ñu daal di nelaw waxoon nañ la tamit ne alamul xayal maanaam nga doj woowu maanaam mooy suuf si nga xamante ne moom la mboolem kiiw maam Adama alayhi salaam ci lañ ko bindee maanaam moo tax euh, ba mu fa tegee bañ fa tegee seen ñu nelaw maanaam waxoon nañ ne xaal ñaari xaal yi nga xamante ne moom la ñu duggee ci adduna boobu mu ne fan salla moo tax mu daal di rocceeku alxuuta jën ndax xam nga jën wi comme que dafa nekk ci majma al bahrayni fi ñaari géej yi dajee te ñaari géej yi foofu ñu dajee mooy ruuxu ruuxu ab univers bi mooy ruuxu existence te mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax lu laal nga dund moo tax nag jën wa daal di dund euh, dégg nga fattaxaza mu da jàpp sabilahu yoonam fil bahri ci géej géej gi saraban euh, soobu ko soobu yoon wa mu ne wa kaana te nekkoon na li Musa ñel yent yàlla Musa ak camam sax alayhi salatu wassalam alayhi salatu ajaban ak kéemtaan waaye fantalaqa ñu daal di baqiyatan la baqiyata lay baqiyata la def ci la laylatihima seen ñaari guddi wa yawmahuma ak seen bëccëg waaye fa lamma asbaha ba mu xëyee nag xaala nee na maanaam gis nga kon li ñu gis ci kéemtaan ci yoon wi yu bari la ngir ne euh, univers boobu boo fa nekkee ay kéemaan lépp kéemaan la en la après boo foofu ah, kéemtaan rek ka fa nekk moo tax waaye nag fa lamma ba nga xamante ne asbaha xëy na nee na qaala la wax na Musaa yonent Yàlla Musaa alayhi salaam li fataawu ñeel camam sa ne ko aatinaa jox ñu gadaa anaa ñu reer bi léegi nag laqad dëgg-dëgg nag laqiinaa daj nañ fii safarinaa ci suñu tukki wi haaza bi na saban coono dëgg-dëggi coono waaye walam yajit te dajutoon Musaa yonent Yàlla Musaa alayhi salaam massan lu mën a maanaam ak laale mina nasabi ci coono hatta mbete jawa jaawaza mu weesu almakaana bërëb allazi bi nga xam ne umira bihi moom lañ umira moom lañ digale bihi ci moom maanaam euh, mënutoon a toog mënu woon def dara parce que coono gi dafa metti woon ci moom waaye nag maanaam loolu tam dañ ci xamee ne tukki ci yoonu yàlla faaw day daj coono la istata al ilm bi rahatil jism waaw xam-xam dee bu ko daj ci yaram wu sedd niki noonu yoonu yàlla fekkam xam-xam de manière générale rek ak bu mën a doon doo fu ko daj ci yaram wu sedd waxuma laa yoonu yàlla xam-xamu nitu yàlla yi loolu kenn manu koo am ci rek euh, ay noflaay ak ak a neexoon su ma euh, voilà ak doon naa mébét ak bëggoon naa voilà déedéet maanaam dafa am ay maanaam nit ki dafa war di am sóobu waaye dëgg dëgg sóobu yoonu yàlla dafa laaj vraiment euh, ay sacrifice dafa laaj dégg renoncement ci yu baree bari dafa laaj ay mbir yu baree baree bari mais lu ñu ne ñoxor njaay rek nga ni noonu nañ bàyyi loolu moom boobaa doo dem fenn ah. mm-hmm. maanaam loolu euh, ci yoonu yàlla mbir mi noonu la deme moo tax maanaam yéen yàlla Musaa sa sam imagine nga ak fi mu toll te subhaanallah euh, gis nga euh, jën woowu bokk na ci symbole jën wi xam nga xóot xóot boo ko jëlee moom kese 414 la xóot mooy mooy Muhammad Nuurullah mooy 414 tamit. te moom mooy rabbi zidni ilman gis nga ne yow sama borom dolli ma xam-xam maanaam nga gis ne kon euh, symbole lu jën woowu mooy ndolleent xam-xam bi nga xamante ne ba pare mooy leeru yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ak yeneeni mbir yoo xam xamante ne làqatu na ci ginnaaw mboolem xaqaa'iq yooyu noonu moo tax nag mu ne kon euh, moo tax euh, <laughs> gis nga mu ne fa inni naka man kat mu ne mu ne ko Eh, fa qaala mu wax la wo ñel ko fataahu camam sa ne ko raay araayta ndax gis nga is ba nga xam ne away naa la ñu wéeru ila saxrat ca doj wa allah ah ca doj wa fa inni naka man nasiitu ci la fàtte alxuut jën wa fàtte naa jën wa dégg moo tax te waxoon nañ la tamit ne la alxuut boo ko xoolee quatre cent quarante cinq la quatre cent quarante cinq eh, miroir la ci prisme maanaam prisme miroir bi maanaam reflet wu quatre cent cinquante quatre la ndax quatre cent quarante cinq quatre cent six voilà reflet wu quatre cent cinquante quatre la te quatre cent cinquante quatre waxoon nañ la ko mooy majma al Bahrayni te mooy Muhammad Rasulullah oriental dégg nga farta moo tax euh, bi ñu defee loolu mu ne farta kaala moo tax subhaana rabbi subhaana rabbi kaala euh, la wax Muusa yent yàlla nee na nee na nee na nee na fa inni boobu fa nafitu dama fàtte alxawta jën wa qaala nee na Muusa yent yàlla Muusa ne ko zalika loola maa kunna mooy li nga xam ne nekkoon nañ na nab rii doon ko sàkku moo tax fartat daa ñu daal di dellu ñu daal di dellu gannaaw ala asaarihima ci seeni jeexitale xasasan ci topp jeexit wa moo tax fa lamma ba nga xamante ne nag intahayna intahaya daytal nañu ila saxrati ca doj wa maanaam dem nañ ba mujj yegg ca doj wa isa ñu fekk rek foofa ne gis nañ fa rajulun waaye joo xamante ne euh, rajulun góor goo xam ne musajjan ma ngay la ma ngay ma ngay muuroo ma ngay sàngoo bi saw bin ci yére aw wala boo xaala te dafa sàngoo bi saw bi ci ci yéreem maanaam nga xamante ne boo xoolee ni ñu exprimer mbir mi euh, waxul ne labi sax saw ban waxul loolu dana te sajja maanaam daf koo sàngoo rek nii maanaam di gis ne te loolu boo ko xoolee Euh, mooy loo xam niñ ko niñ ko noxe mooy suuf la maanaam mooy loolu moo tax baatu euh, euh, waa ahlu tasawuf xeetu solin woowu lañ leen yàggee xamee moo tax ñu ñenn ñi ñun ñu ne baatu tasawuf foofu la jógee xaqiqatan baatu tasawuf ju muy fi mu jógee dëgg-dëgg am na ñu ne foofu la jógee am na ñoo xamante ne am na yeneen xadis yu ñëw di wax ci wàllu nan yéen ci yàlla Musaa salaam loolu la soloon yéreem bi maanaam yéreem ci suuf la woon daal yi sax ci suuf lañ ko defaree et maanaam suuf bii tekki leen ah, ak yeneen ak yeneen waaye euh, ànd ak ne euh, xadiis yu bari dañuy ñëw di dëggal di di di di dëggal ni xeetu solin la goo xamante ne yeneen ci alayhimu salaatu wassalaam lu bari dañ ko daan ak saxaaba yi radiyallahu anhum waaye ba tey euh, bu doon ne dañu wax ne baatu tasawuf mi ngi jóge ci safa comme li nga xam ne maanaam mooy sell ndax mooy lan mooy ki nga xamante ne dafa sellal xolam rek maanaam baatu tasawuf foofu la jóge loolu amaan na moo doon gën a yanu maanaam waaye tamit xeetu solin googu maanaam mooy di bañ a nekk koo xamante ne da ngay jox trop importance biti voilà bu rafetee baax na bu rafetul ci bëti nit ñi garaawul noonu ah garaawul ah voilà li na mais nag quand mu bañ a nekk rek loo xamante ne da nga koy jox trop importance parce que bu fekkee nit kuy sóobu ci yoonu yàlla tamit warul nekk koo xamante ne day jox importance biti bi nii apparence bi voilà loolu te Seydina Xadir alayhi salaam bii nii exemple la ci niki noonu euh, saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum nee na fa sallama mu daal di sëlmal Muusa mu daal di nuyu bokk fa sallama mu daal di nuyu Muusa yonent yàlla Muusa alayhi salaam fa qaala al fa qaala mu al-Xadir Seydina Xadir alayhi salaam daal ne wa anna gis nga xam nga fële daf ni ko abduna Xadir ci beneen riwaaya danga koy fàttaliku biñ ko njëkkee gis abduna xadir la waxoon ci ne euh, ci bi biñ laajo yent yàlla Muusa alayhi salaam waaye fii baatam ñu turam ñu ngi doog a ñëw fii ci xadis bi ci riwaaya bi mu ne ko kon nag euh, euh, mu ne Seydina Xadir alayhi salaam daan ne maanaam ko waxoon nañ ne la Xadir dañuy wax Xadir di wax Xidr di wax al Xadir di wax al Xidr amaa nag li wolof yi naan xudar loolu moom bokku ci dégg nga na wa ana fan bi ardika nga jóge assalaamu ñu ngi lay nuyu maanaam ci ban suuf nga jóge ak sa waa fa waaw ndax yéen a ak waa suuf ba nga jóge ndax am nañ nekk nañ ci jàmm fa qaala mu ne ko ana man maay Muusa yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam mu ne ko fa qaala mu ne ko Muusa bani Israil ndax yow yaay Muusa bu bani Israil mm-hmm. alayhi salaatu wassalaam maanaam fii la ndool lent yi commencé bari par rapport ak riwaaya bële dégg nga mu ne ko ndax yow yaay Muusa banu Israël kon ñu jàngee ci ne yent yàlla Muusa bi maanaam ne Seydina Xadir alayhi salaam moom xamoon na ko te moom xamul woon Seydina Xadir alayhi salaam maanaam loolu déjà beneen mbir la voilà boo xamante ne mooy ne ñoom xam-xam léeg-léeg dañu leen borom subhaanahu wa da leen di beral yenn xeetu xam-xam yi voilà tekkiwul ne ñu rawuñu yenent yi alayhi salaam mais nag am na ay xam-xam yu ñuy jagoo maanaam te dañ ci xamee ne ku dul yonent yàlla mën na koo beral ci xam-xam yoo xamante ne ab yenente du ko xam waaw te loolu da dàqontewul ak martaba yenente bi moo tax loolu moom moo tax il ñu faire ñu def attention par rapport ak loolu dégg nga mu ne xaala naam xaala mu ne ko naam waaw xaala mu ne ko hal ndax attabi'uka maanaam yent yàlla Musaa salam comme di ko alxuraan hal attabi'uka ndax mën naa laa topp ndax mën nga maa may ma topp la hmm. ala ci kaw an ne tu'allimani da nga may xamal ma ci li nga xam ne ullimta xamaleef na la ko rushdan muy njub maanaam nga gis ne wala boog rashadan muy njub maanaam da gis ne kon fii euh, mboolu jën woowu gis nga xam nga boobu lañ gëj wax waxi jën wi mm-hmm. maanaam mboolu jën woowu mu ngi fii ba léegi mooy rabbi zidni ilman boobu nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi moo ko jagoo te subhaanallah yàlla moo xam lan moo tax tey sayyidna Umar jàng saar boobu muy sourate Taaha la ne wa qul rabbi ak fi mu ko jeexale mooy mooy mooy mooy mooy mooy aaye aaye parce que saar la boo xamante ne euh, taaha symbole yeneen bi la sallallahu aussi bien ci caractère bitim ak biiram ci dajale gi mu dajale mboolem leer yi ba pare di ko nekk nga xamante ne ci lépp ci moom lay jóge loolu taaha symbole boobu la euh, te Euh, dafa dajale xaqaa'iqu mboolem li nga xamante ne moom moo dugg ci euh, ci ci domaine wu ci domaine boobu ci domaine wu bi nga xam ne moom mooy xam ndono yi yéen c'est maanaam bi bi nga xamante ne ci la nandalee Seydina Xadir alayhi salaatu wa salaam ñaareel bi ci def mooy ne saar la boo xamante ne mi ngi jeex maanaam euh, fi mu jeexale mooy fi mu daanele mooy jeexitalu sa saar bi mooy verset numéro cent trente cinq mm-hmm. te cent trente cinq moom mooy af famadou af famadou mooy turu yàlla boobu nga xam ne benn yoon la ñëw ci alquran mhm. te euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo jagoo euh, fat samadaani yegoogu nga xamante ne famadu mhm. lañu am lañuy maanaam dañu lañu dañu dañu dañu mooy mooy ñi nga xamante ne mooy maasu Seydina Xadir mhm. alayhi salaam ñoom Mawlana Ibn Abbas et cetera radiyallahu anhum ñooñu ñoom ñoo am fat samadaani boobu moo tax Cheikh Ahmad Tidiane al qutb rabbani di ko al dégg nga hmm. euh, voilà dégg nga kon euh, maanaam mu ne ko xaala mu ne ko innaka li wér bu wër mooy yow lan tastatia doo man doo am kattan ma i ànd ak man sabran ci muñ yaa Muusaa yoon ci al Muusaa sam loolu dañ ciy xamee ni ñoom seen xaal bi ñu nekk mooy afraad yi euh, kenn mënul ànd ak ñoom lu dul nga bokk nga bokk nga mel ni ñoom wala nga àndi teggin yu garaaw a garab ñaar ñooñu la ñu ànd ak ñoom soit da mën a mel ni ñoom nga mën a nekk ak ñoom sinon doo mën di nekk ak ñoom doo mën a ànd ak ñoom ngir ne euh, yàlla da leen a bind ñu nekk ñoo xam ne dañoo beru seen yoon dafa ber dafa unique dafa singulier parce que mooy afraad mooy singulier da dafa singulier seen yoon dafa dafa beru kenn mënul di ànd ak ñoom ci kaw loo xamante ne euh, àndut ak teggin boobu àndut ak wala boog nga nekk ku mel ni ñoom rek ce qui veut dire que lu ñu doxal nga comprendre ko su dul loolu doo mën ànd ak ñoom moo tax mu ne ko xoolal yéen fi yàlla Muusaa alayhi salaam te du n'importe qui la ñu ko mënoo muñ mënoo ànd ak man muñ dégg nga beneen bi ci def mooy dañ ci xamee ni am na xam-xam yoo xamante ne nit ñi maanaam ñëpp masse populaire mënuñu ko comprendre te ku bokkul ci groupe xam-xam boobu mënoo ko comprendre comme li Seydina Omar wax radiyallahu anhu nee na ak Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mbiru tawhid nee ma mel ni ab zinji ci seen wet zinji mooy maanaam ma mel ni benn éthiopien bo xam ne di mës a dégg arab ci seen wet maanaam nga gis ne kon am na yoo xamante ne ku <laughs> doole doole yamul daal maanaam nit ñi tolloowuñu niveau <laughs> dégg nga mm-hmm. nee na moo ne mu ne ko inni naka man ala ilmin maa ngi ci kaw xam-xam min ilmillaahi ci xam-xamu yàlla allamanihi boo xam ne xamal na ma ko mm-hmm. laa taalamuhu yow xamu ko anta xamuloo ko anta yow mm-hmm. gis ga kon wa anta te yow itam ala ilmin yaa ngi ci xam-xam boo xam ne allamaka woo xam loolu mooy benn géej bi benn géej bi mooy géej gi nga xam ne mooy géeju xam-xamu mooy mooy xabari yu na yi mm-hmm. mooy xam-xamu xabari yu na yi mooy ñi nga xamante ne ñoo yent yàlla xadir alayhi salaam wala boog sayyidina xadir voilà wala yu xadir plutôt mm-hmm. ñoom ñoo tolloo ñoo nuroo ñoo nuroo yoon mm-hmm. voilà ñoom dañu am seen àdduna bu spécifique euh, ñoom xam-xam boobu ñu am ku bokkut ak ñoom mun na koo bañ a xam ñaareelu géej gi te ñaareelu géej gi mooy wa anta yow ala ilmin yaa ngi ci xam-xam boo xam ne allamakahu xamal na la ko yàlla xamal na la ko laa a'lamu man xamu ko boobu mooy beneen géej bi mooy géej bi nga xam ne mooy géeju Muusa wi yuna yi comme mooy yent yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam benn bi mooy géeju géeju mais bu yent yàlla Muusa bi moo ëpp de ba pare moo gën a fort moo ëpp doole parce que boobu noonu kudulub yonent mënu koo am alors que bee kudulub yonent mën na koo am waaye am na ci ay xam-xam yoo xamante ne yàlla daf koo nëbb yeneen yi alayhi salaam ku dul yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xamu ñaari géej yooyu yent yàlla Muhammad nag sallallahu nekk ki nga xam ne mooy majmaal bahrayni mooy ci dajale ñaari géej yépp moo tax xam-xam boobu ci xam-xamu yàlla moo tax dina ko tudd léegi mooy jëm yent yàlla Muhammad ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko xaala moo tax yent yàlla Musa alayhi salaam ba mu jàppee ni noon dana ko man mu ne ko sa tajidu nii da danga ma deg da nga ma fekk insha allahu ndeen soob na yàlla sabiran di aji muñ voilà maanaam fii tamit beneen euh, nuqta am na fi ndax borom xam-xam yi dañuy wax naan rahmatullah alayhim ne yent yàlla Musa alayhi salaam fii dafa ni sa tajidu nii da nga ma fekk insha allahu ndeen soob na yàlla sabiran ma nekk aji muñ muy benn yeneen yàlla Ismaayila alayhi salaam daf ni ko sa tajiduni insha allahu min as-sabirina daa nga ma fekk ndéem soob na yàlla waxu ko sabiran may aji muñ waaye dañu ko min as nga gis sew sew bi di nga ma fekk ma bokk ci biir muñkat yi maanaam loolu mu dugal boppam ci biir muñkat yi nekk mbooloo yàlla may ko muñ gi waaye yent yàlla Muusaa ba mu deree boppam yàlla may ko muñ gi maanaam nga gis ne euh, euh, maanaam nit ni nekk ci biir mbooloo mi di cheminer di topp yoonu yàlla mais nekk ci mbooloo mi ni mu ëppee doole maanaam bañ a nekk kuy kuy cheminer seul beru voilà euh, loolu moom moo tax d'ailleurs lu bari ci ci sharia ñu teg ko def ko pour mu nekk jaamu yàlla bu ñuy defandoo ci mbooloo rawatina julli masalan te ñoom ñaar la yàlla ne na ngeen ciy dimbalikoo ista'iinu bis sabri was salaati beneen bi ci def nag mooy Euh, bu ñu xoolee ba fii muñ la ñuy wax affaire muñ maanaam amul jikko yi ñuy wax yëpp amul benn jikko buñ fi tudd lu dul muñ ngir ne muñ mooy étape bi nga xamante ne boo ko xësee ba dépassé ci wàllu yàlla maanaam ba incarné ko ba dépassé ko da ngay daal di mën a dugg ci mboo ci géeju xaqaayiq moo tax ah, ah, ah, turu yàlla yi quatre-vingt-dix-neuvième bi mu nekk saburu boo incarné yëpp ba moom boobu ngay mujjee incarné mooy saburu hmm. te foofu ngay mujj ngay nekkee koo xamante ne léegi yow dootuñu la boo xësee ba incarné muñ yow dootuñu la booleeti ci ku def nangam am nangami tiyaaba ku def nangam am déedéet yow dootoo dugg ci lool comme li Alxuraan wax innamaa yuwaffa saabiruna ajrahum bi ghayri hisaab muñkat yi ñoom dañ leen di euh, tegal euh, euh, pay amul amul amul amul dañ leen koy matalal ci lu amul caytu amul compter hmm. maanaam c'est illimité après nga doog yéeg ci maqaama shukr ngërëm moo tax ngërëm googu nag moo ëpp doole moo ahlu shukri ahlul mahabbati ñooñu ñoo ëpp doole ñëpp te ñooñu ñooy ñooy groupe afraad nga xamante ne ñoom mooy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam afala akunu abdan shakuran lu ba tere ma doon jaam boo xam ne santaakoon lay doon maanaam nga xam ne yow da ngay nekk di sant di gërëm rek nekkutoo maanaam loolu moo gën a fort muñ bi mais degré muñ mooy degré bi nga xamante ne moom ci ci ci mooy summum bi en fait ci ngay commencer génn ci sphère hiérarchisation hmm. fu ñuy commencer di hiérarchiser di di compter di nattalee di teg addal boo xësee ba yegg ci degré muñ bi da koy génn mooy comme turu yàlla yi boo demee ba incarné quatre-vingt-dix-neuf yi nag nga commencé nag génn dugg génn ci mboolem lu aju ci asma ak faat yi dugg ci saat nekk nekk borom bi subhaanahu wa moo tax mu ne ko kon yow muñ gi maanaam moo moo tax ñu insisté ci muñ gi dégg nga mu ne walla afi te du moom mooy laka ñeel la am ran ndigal maanaam loolu tamit day tegtale ne eh, nit ki bu sooboo ci yoonu yàlla tamit warul mooy ndigalu ki koy ki nga xam ne moom mooy ki koy gindi dégg nga mu ne fan talaka ñu daal di wéy moom it mu mu ne ko kon baax na nañ dem day de ñu daal di wéy ñu daal di laxas dem yam siyaa ni ñuy dox ala saaxil maanaam fii nga gis ne tuddatulu tuddatuñu kan fataahu hmm. léegi kooku tuddatuñ ko hmm. li tax non li tax tuddatuñ ko lu yéeme la euh, xam ngeen ni moom euh, yàlla da ko mayoon lu yéeme moom tamit ndax euh, ni niñ ko c'est xam nga xista bi lu tax mu yéeme mooy kan mooy kan moo naqaree xam kan mooy kan hmm. kan moo taxawee lan xoolal euh, xam ngeen ni comme niñ la ko waxee wan bi jën bi rëccee moom xamoon na ko te yiimu ko maanaam moo lay wan kii li li mu xam ci affaire yi maanaam moom ci jëm bi loolu lañ doon wax ci jotaay bi weesu ne mooy moytu nañ def attention parce que léeg-léeg nit mën naa ñëw di la tarbiyu di ànd ak yow ak yëpp fekk am na lu ko yàlla jagleel loo xamante ne hmm. mais yow mënoo ko soupçonner mënoo ko imaginer hmm. voilà moom soxlawul ànd ak yentu yàlla moom soxlawul ànd ak Seydina Xadir alayhi salaam ah soxla na nag ànd ak yentu yàlla Muusa alayhi salaam mais soxlawul ànd ak Seydina Xadir alayhi ko ngir ne moom la xam ci xam boobu doy na ko moom moom maanaam ëpp moom sax Seydina Xadir di ko jàngal waaye feeñalu ko ci kanamu yentu yàlla Muusa alayhi salaam ngir ngir ne ñoom ñoom noonu lañ mel duñu duñu duñu ñu duñu maanaam doo leen soupçonner jamais parce que dañu dañu nekk ay nit kom mboolem nit ñi simple kom ñi ci def wàcc ci àdduna bi nekk comme ñëpp doo jamais nga soupçonner leen jamais voilà moo tax il faut faire très attention dégg nga mu ne ko mu ne ñoom ñaan ñuy dox ala saaxili ci tefesu albahri géej gi kook tamit beneen maanaam ci tefesu géej gi mm-hmm. uh-huh. albahri géej gi Mhm. laysa nekkul lahumaa ñel leen safinatun ak ak gaal mhm. amuñu woon gaal dañuy dox rek ci tefesu géej gi moo tax ñu ne yéen Seydina Xadir sallam ci géej gi la nekk waaw waaye loolu ci tefesu géej gi mhm. waaye xaqiqatan géej géej géej boobu ci maanaam en fait c'est que bi dafa yéeme lépp yéeme te lépp ay symbole la lépp ay xayat la dégg nga waaye mu ne fa marrat mu daal di romb bihimaa ci ñoom ñaar safinatun ab géej ab gaal fa kallamuhum ñu daal di wax ak ñoom an ñu wax ak ñoom an yahmiluhuma ci ñu yanu leen ci ñu yóbbaale leen nee na fa orifa ñu xàmmee alxadir alayhi salaam gis gis moom xàmmee nañ ko <laughs> gaayu gaal gi xàmmee nañ ko ñoom maanaam lool beneen kéemtaan la c'est adduna bi dafa bëri ay nit ñoo xamante ne yàlla da leen a may loo xamante ne yow munu doo ko soupçonner jamais waaye fa xamaluma ñu daal di yóbbu bi xëyri nawlin ci lu àndul ak pay maanaam kenn laaju leen ne leen eh, joxel nangam fa jaa amu daal di dikk nag ak fuurun am picc waxoon nañ la picc moom am na picc muy wàcc euh, <laughs> voilà dégg nga fa waqaa <coughs> mu mu wàcc ala ala xarfi safinati ci wàllu ci wàllu gaal gi gaal gi mooy gaalu mucc mooy yoon bi moo tax euh, moo tax gaal ñu bu ñaan sharia mooy géej gi ah gaal gi mooy ta mooy wala boog gaal gi mooy mooy mooy mooy tariqa bi maanaam mooy yoon wi ngay jaar mooy li ngay li ngay fi ngay dugg mm-hmm. loolu nag gaal gaalu moo tax gaalu tariqa góoru yàlla yi rekk ci sóobu góoru yàlla yi rekk ci sóobu mm-hmm. waaye nag loolu mooy sóobu ñi sóobu dëgg waaye xoolal li picc mi def moom fa naqara mu daal di cof naqaratan ak cof aw wala boog naqara tay ne ñaari cof fil bahri ci géej gi fa qaala mu wax alxadir sayyidina xadir alayhi salaam yaa Muusa yow yent yàlla Muusa alayhi salaam maa naqasa wàññiwut ilmi sama xam-xam wa ilmuka ak sa xam-xam min ilmillaahi ci xam-xamu yàlla illaa ndere ka naqarati keem cof haadal usur bi la picc fil bahri ci géej gi gis nga pittax mi pittax mi li mu cof ci géej gi maanaam loolu mooy wane étendue xam-xamu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax koo ku ku ku ku ku moom comme qaida bi ñu la joxoon ci jotaay am na ci jotaay yoola bi ñu nekkee ci ci hadith bi mu mel ni foo gisee koo xam ne Musa wiyul mashrab la ku naanee ci géeju yent yàlla Musa jekki-jekki jàpp ne moom fi mu tollu mat na lii def na lii yàlla da koy yebal koo xam ne xadari yol masa masab mu jombal ko waaye ku ku ku bokk ci xadari ba jàpp ne fi mu tollu yéeg ne yàlla da koy indil koo xam ne muhammad yul masab la kooku moom da koy jombal ko moom it ndax bu ñu boolee ñi nga xamante ne ku ku naanee ci géeji yent yàlla Musaa ak ku naanee ci géeji Seydina Xadir alayhi salaam ñoom ñëpp buñu leen boolee teg ku naanee géeju yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom su ñëwee nii la nii lay mel maanaam day mel ni ñoom ñaar seen xam-xam yi day mel ni pitax bu cof rek ci ci ci ci ci ci ndox mi ni mu mel noonu bu ci wàññi dara maanaam dalay won tamit ni xam-xam yaatoo maanaam géej la goo xamante ni dafa rëy du jeex xam-xam géej la goo xam ne du jeex moo tax wax ku rabbi zidni ilman waaw del wax yàlla doole ma xam-xam waaw dégg nga fa mu daal sukkandiku mu daal di dem dem alxadir yeen sayyidina xadir alayhi ci aw alluwa mooy ak maanaam alluwa mooy planche min alwaaxi ci ci alluwa yi gaal gi fa nazaahu mu xëcc ko maanaam benn dénk ci dénk gaal gi rek mu xëcc ko mu rocc ko fa nazaawo mu rocc ko fa qaala mu wax Musa yonent Yàlla Musa alayhi salaam maanaam kon baatu fa xara xaraqahaa bi mu mu xar ko lii lay tekki li Alxuraan doon wax kon lii lay tekki nee mu ne ko qawmun aw nit ñoo xam ne xamalu naa ñooñu ñooñu yàpp bi ghayri nawlin ci amul ak ak pay amat te nga daal di dem rek sukkandiku noonu rek dem ilaa safinatihim ci seenu gaal gi fa xaraxtaha nga daan koy xar li tuxriqa da ngaa bëgg xanaa nga daal di labal ahlaha ay ñoñom maanaam xam nga boo seetloo gaa yi gaal bi kenn kaasu ci gaa yi ci gaal bi kenn kaasu tax xissa bi xissa la bu yéeme quoi te borom bi subhaanahu wa ñun bi ma nekkee xale daan naa en fait dama daan ànd ma groupe ñu baree baree bare yàlla dafa defoon lool ma daan ànd group ñu baree baree baree bare façon loo dégg ci diine ci groupe diine Sénégal rek ànd nag ñoom mais en même temps en même temps dañoo daan nekk am na sax léeg-léeg benn groupe bu ñu nekkoon day ndeysaan euh, boo xamante ne ñu bari ñoo ci nekkandoo woon en même temps maanaam euh, group boobu moom maanaam façon tarixa yëpp ngi ci woon ñépp nag ak ñi dul ak ibaadu yi ñëpp ci nekkoon euh, nga xam ne dañ daan wax lu bare bare ci affaire ci affaire walla dañ daan wuute lu bare ci ci affaire tasawuf baax na baaxul tëngam ki wax ci masala yi lu bare bare bare mais yàlla dafa def suratul kahfi yàlla daf ma ko bëgg la moo tax ci suratul kahfi euh, ci ci laa gise woon masala yu baree bari yoo xamante ne ñoo tax dëgg-dëgg ma jéng ci ci côté tasawuf xam ne dëgg-dëgg ndekete non ñii ñii moom liñ nekk baax na quoi te diine la maanaam nekkuñ ci caaxaan diine la quoi liñ ne parce que boo xoolee waa ak asxaabul kahfi ak li ñu kéemaane ak di nekk ci ñoom euh, le fait que borom bi subhaanahu wa ta'ala wax yenente bi sallallahu alayhi ne ñoom am na seen lim dëgg-dëgg xam-xam la mais bu làkkatu et laa ya'lamu illaa qalil ñu bari xam lu néew ñoo ko xam Mawlana Ibn Abbas bi radiyallahu anhu bi ñu solool xam bi ñu solool xadiis bi moom lañ la doon wax tamit nga xam ne ci groupe boobu la bokk ñoom moom nee na ana min hadal qalil man ci ñu néew ñooñu la bokk xam nga gis kon beneen beneen particularité ci ba tey ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu nga gis ko Imam Bukhari ci buntu yu mel nii euh, beneen bi ci des mooy nga ñu xool Euh, qissa bi ak qissa boroom ñaari tool yi ak qissa maanaam loo xool rek da lay dëgëralal ne waa ahlu tasawuf li ñu nekk am na daal am na am na daal leneen loo xam ne dëgg-dëgg bokkut ak li ñëpp xam nii rek déedéet am na beneen xeetu xam-xam bu existe bu bokkut xam-xam bi nga xam ne moom la ñëpp xam voilà te loolu mënuñu koo bañ parce que alxuraan mi ngi nii junj na ko tudd na ko. ba pare am na leneen lu koy wane mooy ne ismul azam ku xam ku ko xam ku ko xamul ku màgg ku tuuti ñëpp xam nañ ne existé na te xam nañu ne tamit ne am na ñu ko xam ñëpp réeri wuñ ko loolu xam nañ ko mais li tax am ñu koy xam am ñeneen ñu koy réeri loolu lu waral loolu lan moo waral ismul azam ñenn ñi xam ko ñeneen ñi di ko réeri mooy ne kon ndekete am na xam-xam yoo xam ne ñëpp du ko xam. te loolu ñëpp xam nañ ko ki kii la gën a contre ne ba xam-xamu baatin boobu existé na ki la ko gën a contre xam na ne ismulaal azam am na ndax xam na ne centième nom moom existé na mais léegi lan la lu tax mais ñëpp xamuñu ko et dafa làqu et que yàlla moo ko xamal ku ko neex ci jaamam yi loolu rek firnde la koy wane ne am na xam-xam yu ñëpp dul am dégg nga kon yéen ci yàlla ba mu kaasee mm-hmm. wala sa bi mu bi mu jàmbatee mbir mi mm-hmm. euh, ndax jàpp na ni gaa yi dañuy lab te moom xamoon na ni gaa yi du ñu lab te gaa yi nekk ci gaal bi xamoon nañ ne du ñu lab mm-hmm. ànd ak ne benn dénk lañu lañu lañu la ñu yëkkati ñoom ñi xamoon nañ ko moom it mu xam ko dégg nga mu ne alam aqul waaw ndax waxuma innaka naka yow lan tastati'a doo mën a muñ ma doo doo am kàttan ma ay ànd ak man sabran ci muñ kaala mu ne ko laatu axisni bu ma jàppee bi maa ci li nga xam ne nasiitu moom laa fàtte fa kaanat mu daal di nekk al ula njaal bu njëkk bii nag min Muusa ci tukkee ci yent yàlla Muusa alayhi salaam nisyaanan ak fàtte la woon hmm? ah wala turiqni min amri asra kat moo ko am am nga ko ah eh, am nga ko ah, voilà kon ñun maanaam ñun ñëpp amuñu ko am na waaw ah? wala turhiqni min amri usra voilà voilà mooy bul ma ah, bul ma teg bul ma gàll bul ma bul ma bul ma bul ma njëkk min samay mbir usran di ma teg coono kon daal dimbali ma rek nga bàyyi ma nga baal ma mm-hmm. mu ne ko fan talaqaa daal di wéy fa isa ba ñu daseeg nag xulaamun ab gone bañ daseeg gone bu góor xulaam moom gone bu góor lañ ko wax yàlla abu muy fo ma alxilmaane ànd ak yeneen gone yu góor ñi waaye fa axada mu daal dem jàpp alxadir sayyidina xadir alayhi salaam bi ra'sihi ci boppam min alaahu ci la ko féete kaw faqtalaa mu daal di euh, mu daal di waññaar damm ra'suhu bopp bi maanaam bi yadihi ci loxoom genre comme ni karateka yi di def wala kii euh, kii aar yooyu aar mm-hmm. euh, xaw ma lañ koy aar mars yooyu waaw kay loolu la ko def waa ji bopp bi bopp bi wekkee ko fa qaala mu wax Musaa yent yàlla Musaa ne ko foofu moom du fàtte bu njëkk bi fàtte la mais bii moom du fàtte parce que dafa gën a garaaw en fait yéeg ci beneen dimension voilà lu gën garaaw encore mm-hmm. mu ne ko parce que xam nga xëcc ci gaal ngeeg yooyu après gis na di gars yi kaas yi moom mënoon na noppi mais fii <laughs> fii moom amul kenn ku koy maanaam beneen dimension la la yëg <coughs> mu ne ko akatalta ndax da ngay rey <coughs> nafsan bakkan boo xam ne zakiyatan dafa sell mm-hmm. te moom bi xëyri nafsin ci lu àndut ak bakkan maanaam kon dañ ciy xamee tamit ne nit ku déewut nit ku nit ku nit xale du am bàkkaar mm-hmm. dëkk dafa sell mm-hmm. qaala mu ne ko alam aqul xanaa waxu moon la ka naka naka yow lan tastati'a doo mën a muñ maa yi ànd ak man sabran doo am lan tastati'a doo am kattan maa yi ànd ak man sabran di aji muñ qaala ibnu Uyayna rahimahullah mooy Sufyaan gisoon nañ ko mu ne waa haaza te lii aw kadu moo gën a dëgër maanaam nii la ko waxe fantalaqaa ñu daal di xatta mbete iza ataya iza ataya ba jot ba ñu yegg ba ñu daje ba ñu yegg ci ahlal qaryati ci ñoñu aw dëkk mm-hmm. istata ama ñu daal di sàkkoo ñam dundul ahlaha ñoñam ne maanaam waa kër ga waa waa dëkk ba lañ ne ñëw waaw gaa yi ay gan lañ dañoo bëggoon ku ñu may lu ñu dundee mm-hmm. waaye fa abaw ñu lànk mm-hmm. an yudayifuhuma ci ñu ganal leen fa wajada waaye nag ñu fekk fa ñu daj fa jit fiiha ca ca dëkk ba jidaaran ab sàkket maanaam ab ab ab sàkket yuriidu woo xam ne nam na an yan xadda ci mu wa ci mu ci mu wàcc maanaam lii euh, ci istiaara la bo istiaara la maanaam yuriidu dafa nam an yan xadda ci mu wadd maanaam mooy namm-namm dañ koo askanale da kii bi maanaam dafa bëgg a wadd maanaam mooy daa da mooy xaw ci mu wadd waaye dafa bëgg a wadd xaw tuuti mu wadd lay tekk dégg nga mu ne fa aqaamahu mu daal di koy taxawal qaala mu wax alxadir sayyidina Xadir alayhi salaam bi yadihi ci loxoom fa aqaamahu mu daal di taxaw maanaam eh, dafay wax ni mu ko ni ko taxawale nee na qaala bi yadihi dafa wax maanaam loolu forme la waxin mais qaala bi dañ koy wax fekk li mu tekk mooy def na voilà maanaam comme di dinañ ko gis insha allahu taala ci hadith sayyidina Ammar bi radiyallahu anhu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tiim mu ne wa qaala bi yadihi hakaza maanaam mu voilà maanaam loolu mooy noonu la def ak loxoom daf koo laal yëkkati nii rek mu mu daal di taxaw nekk fa di yëkkati di tabax ak defaraat déedéet miir bi dafa dafa doon dafa doon wadd mu dem daal di laal yëkkati miir bi lii nag sayyidina Xadir def na ko waaye bu bokkut ak ñoom seen aada ndax ño seen aada mooy tasrif àndu ci. ñoom dañuy def tax def parce que ñoom bokkuñ ci gouvernement bi maanaam du ñu gouverner du ñu bokkuñ ci gérer ad ñuy gérer àdduna bokkuñ ci ce fekk fait ñoom souvent mën nañu ko yàlla bu ko bu leen ko bu leen ko defaree waaye loolu souvent bi bokk ci seen mbir voilà mais nga gis ne talent yu bari lañuy am parce que ni mu def ba yëg ni mu def kii bi euh, gaal gi. bat bato bi affaire bi da da damm loolu xam nga talent la quand mm-hmm. euh, ni mu def xale bi mu de bopp bi wekkeeku mm-hmm. loolu tam talent la mm-hmm. euh, ni mu def euh, miir loolu kéemtaan la mais talent la tamit moo tax ay façon nit lañ yoo xamante ne du ñu neex a xam abadan du ñu neex a comprendre tamit parce dañoo bari seeni doxalin dañoo. nit ñi à la limite dañ leen di jàppee comme ñoo xamante ne euh, ay passe-partout lañ dañuy voilà et que euh, lu nekk am na luñ ci man lu ne am na luñ ci xam lu ne am na luñ ci mën a wax ak yu mel noonu ah finalement dañ leen di xaw a jàppee a la rigueur comme état ñoo xam ne dañoo sob quoi wala ñu rek <laughs> <laughs> loolu tamit beneen xeet la ci seenum nëbbu dégg nga mm-hmm. nee ci la waxee dégg nga dégg nga bi mu defee noonu nee na fa qaala wax la woo ñeel ko Musaa yéen si yàlla Musaa sax ko law si ta ah bu la neexoon de fii moom pourtant waxu laaju ko dara te waxoon na ko bu ma laaj condition bi ñu ànd mooy bu ma laaj moo tax buggul laaj moo tax ñoom loolu seen critère tamit mooy bugguñu laaj bu bari ñoom liñ bëgg mooy ngay assumer ngay ngay ngay nangu rek nañ def nii nga def noonu mbir mi nii la noonu la. loolu tax ñu jafe àndal voilà et euh, lu ne lu ne lu ne rek dañuy dañuy dañuy euh, euh, boo ko boo boo dugg ci ay dutee ay laajte ay yooyu dañ leen dañ dañ lay dañ lay lëndëmal dañ lay dañ leen di réer dañ lay réer voilà moo tax ku am teggin yu mat sëkk sëkk sëkk moo mën a ànd ak ñoom wala xanaa nga bokk ci ñoom maanaam nga bokk ci ñoom peut-être que euh, soit nga bokk ci ñoom completement wala nga nekk ci euh, ci seen tànk voilà moo tax ñoom du ñu feeñu lu dul ku bokk ci ñoom pour pour pour pour xëcc la nga mën nga mën a jóg ñoom buñ bu ñu gisee keneen koo xamante ne dafa nekk fële nekk na ci bunt bi mais mi ngi ñëw ci ñoom la mais xam nañ ni kee fii lay bokk ci ñun la bokk kooku lañuy ñuy jàpp xëcc ko pour pour mu ñëw maanaam kooku la ñuy àndal kooku la ñuy àndal mais du ñu ànd nit nii nii nii nii rek nii déedéet moo tax du ñu du ñu du ñu nangu di ànd ak nit ñi du ñu am taalibe loolu beneen caractère la du ñu am taalibe du ñu ànd ak kenn dañuy wéet voilà hmm. raar ñooy ñi nga xamante ne. ñoom la yàlla wàcce wat loolu lañ la wax ne mooy comme naa mooy ñoom Ibn Abbas bi sa nga xam ne malgré loolu yàlla da ko wàcce wat ci biir nit ñi mu nekk ci diini ji de manière générale maanaam mu nekk ci xam-xamu zahiri fekk côté ci baatin bi na la la mel dégg maanaam moo tax fii euh, mu ne ko ah, law shita bu law soogoon de la taxasta giñ naan kon doon nga jël alayhi ci mbir mi ajran am pay xaala mm-hmm. mu ne ko léegi nag kon nag hada lii firaqu mooy tàqaleg bay nii sama diggante wa bay nekk ak ak ak yow lii daal dëgg dëgg nag léegi nag lii fii la ñuy tàqali koowe waaw ah, moo tax ñoom ñu tàqali koog yow lu gaaw la tamit noonu lañ mën a tàqali ni gis nga niñ mën a ànd yow léegi mm-hmm. noonu lañ mën a tàqali yow dootu leen gisati jeex na dem nañ à jamais waaw wala boog doot dootuñu nangoo wax ak yow mm-hmm. ci en tout cas ci li nga xam ne moom mooy seen domaine ñoom dootuñu ci nangoo wax ak yow mm-hmm. ba pare li ci yéeme mooy bu ñu xësee ba décider ni dañuy tàqalikoo ak yow noonu lañu ñu ma ne da fàtte sax ne wala en tout cas dootoo mën a jàpp ne ñii mel lañ nii voilà mm-hmm. dem nañ voilà dégg nga euh, xam nga benn bu ci nekk expliqué na ko comme ni ko ni ñu ko waxee ci sourate Kahf waaye benn bu ci nekk xoolal subhaanallah bi mu ko expliqué amul lenn loo xamante ne ci bànneexu bakkanam la aju du dëgg amul lenn loo xamante ne daf koo def ñu gis ne maanaam par exemple nekkul di wax naan gaa yi dajale leen xaalis jox ma par exemple nekkul di wax ne gaa yi euh, nañ def nii ngeen jox ma soxna yi masalan euh, man mën naa mën naa dem par exemple di ànd ak soxna yi te du ma ci am bàkkaar et que yéen waroo leen laaj loolu maanaam waxul loolu par exemple dinaa takk lu ëpp ñeenti jabar waaye garaawul yéen war a doge na war a noppi maanaam loolu aju ci maanaam dara luy aju ci bànneexu bakkanam moom wala mu nekk intérêt boo xam ne day wëlbatiku ci kawam moom amu ci loolu qaida la bu mat a téye ñaareelu qaida bi moom mooy euh, len lii nii daf koo def ci côté expérience maanaam ni yàlla moo war moom moo yónni yent yàlla Muusaa alayhi salaam mu war koo wan ay mbir rek lii kese la woon waaye defu ko parce moom dundam nii la demee day faral day def yii déedéet loolu tamit mu nekk beneen mbir moo tax bu ñu gisee ci àdduna bi ñu ne koo xamante ne day day day day day bëgg dal jël loolu def ko àdduna dañuy xam ne non kii saway kii wootekat la gën a doon que koo xam ne dëgg-dëgg ku dëggu la parce que ñoom gaa yi ñoom xamoon nañ ko waaye xoolal li yenent bi wax qaala an-nabiyyu yenent bi sallallahu alayhi wa ne yarhamullahu yàlla na yàlla yërëm Muusaa yam ci yàlla Muusaa mm-hmm. alayhi salaam lawadinaa ay mébétoon nañ law sabara ay bu muñoon xattaa yu xassa bu ko xattaa mbéte yu xassa ñu nettali alaynaa ci ñun min amrihimaa ci seen mbir ñoom ñaar maanaam bu muñoon kon daañ gën a expérience bi doon na gën a avancé Mm-hmm. ñu nettali bi ci ñoom ñaar maanaam mooy ne ndekete bi benn guñ guddoo d'eau dans la mm-hmm. lii ñu nettali naa xabaar une goutte d'eau dans l'océan la mais nag boo nekkee ci xadari yu ne yi di nga dinga di nga xam yii te di nga xam yeneen yi ci biir ay xeet xam-xam la yu dul jeex yu bare bare bare mm-hmm. yoo xamante ne waxuma laa xam-xam bi ci jëmmi boppam mais tuuru xam-xam yi rek ku dul ñoom xamu ko waxuma laa <laughs> walla contenu wu xam-xam yi xadis bi defoon nañ taxrij bi mm-hmm. ci xadis numéro 74 ak 78 mm-hmm. euh, mu ne baabu buntu man ki nga xam ne faala dafa laaj wa huwa fekk moom qa'imun ñu ngi aji taxaw aaliman nekk aji boroom xam-xam maanaam di xam jaalisan wala maanaam di di aji toog di di tamit aji toog maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy aaliman boroom xam-xam bi jaalisan dafa toog maanaam mooy dafa laaj boroom xam-xam maanaam wa huwa man sa'ala ki laaj wa te moom ba muy laaj qa'imun ma ngi taxaw waaye mu laaj kan aaliman maanaam maf'ul baa ngo boroom xam-xam boo xam ne jaalisan dafa toog maanaam loolu lay wax maanaam nga ñëw euh, ki lay laaj nga tax fekk yow dangaa ngaa ñëw fekk borom xam-xam toog nga di ko laaj loolu lay loolu lay leeral fii maanaam ba tey mi ngi ci kon melo yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, kii borom xam-xam mu ne qaala maanaam melo yi euh, ki nga xam ne moom mooy def fatwa ak yu noonu. ak teggin yi ci aju maanaam bu ñu xoolee xadis bii weesu tamit daf doon wax ci waxaale na ci wàllu teggin yooyu mu ne qaala haddathana bil isnad muttasil fi awwal kitab qaala haddathana Usman te moom mooy ibnu Muhammad ibnu Ibrahim mooy ibnu Abi Shayba xam nga yaakaar naa waxoon nañ la ko amaan na xadis bii ñu weesu du Abdullah ibnu Muhammad al-Musnidi moo ko solo ah, Abdullah ibnu Muhammad nag tur la boo xamante ne ñaar ci sëriñu imam Bukhari yi dañ koo amee kenn ki mooy Abdullah ibnu Muhammad mooy al-Musnadi ki ci def moom mooy Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim te mooy gën a siiw ci Abu Bakr ibn Abi Shayba voilà mooy kii nag frère la kii ñuy waxtaan waxtaanee ni kii ñuy nekk suñu xadis bi kooku frère euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba boobu la rahmatullahi alayhim boroom musannaf moom mi tamit bind nay téere ci xadis waaye boroom frère am bi moo ko gën a siiw te moo ko gën a màgg. mooy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan ibn euh, Xawaasiti al-Abasi mawlaahum mooy Abul Hasan moo nekkoon dàqantalam mm-hmm. Abul Hasan ibn Abi Shayba al-Abasi al-Kufi rahimahullahu ta'ala nekkoon euh, siqatun wala nekk siqatun amiin euh, ku dëggu ku wóor borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wéral nañ ay mbiram moom mi ngi génn àdduna ñetteelu fan ci weeru Muharram ci année deux cent trente-neuf ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala axbarana Jarir dama moo Jarir ibnu Abdul Hamid moom tam gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala ñu ko dàqantale Abu Abdullah mi ngi gën a année mi ngi gën a adduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn cent quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi am soixante-dix-huit ans moom mooy qaala mu ne an Mansuur te mooy ibnul Mu'tamir borom xam-xam bu mag boobu nitu yàlla bu sell boobu hmm. nekk koo xamante ne tamit ku wóor moom lañ doon wax waxoon nañ ko ne moom ak ñoom imaamu Maalik ñoom Shu'ba ñooñu duñu solo ci lu dul ku wér hmm. ku ñu solo ci yow rek c'est parce que na hmm. dégg euh, ba mu def ne imaamu Maalik am na am na kenn euh, ku mu solo ci moom koo xamante ne wérul kenn rek la mooy Abdul Karim boobu rek lu moo su moom la solo ci mu wér waaye keneen ku mu soroo ci mu wér na mooy Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a mhm. ñu koy wax Abu Itab as-Sulami al-Kufi moom it Kufa la dëkkoon rahimahullahu euh, ta'ala moom ñu ngi génn adduna cent trente-deuxième année ginnaaw yenen Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Wa'il te moom mooy waxoon nañ ko Shaqiq ibn Salama ah mhm. saaba la radiyallahu ta'ala waxoon nañ ko noonu do jotoon nañ wax ay mbiram euh, rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna ci at bu njëkk ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna ci quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mooy li a sax te mooy li gën a wér an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu moom mooy Abdullah ibn Qays waxoon nañ ko saxaabi bu mag boobu radiyallahu taala anhu mi ngi ga génn àdduna quarante-deuxième année a gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa na jaa a dikk na rajulun aw waaye ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko ya rasulallah e eh yow ndawal yàlla le mal qitaalu sallallahu alayhi wa sallam mal qitaalu ana lan mooy xeex fi sabilillah ci yoonu yàlla mu leen maa ngi xeex ci yoon yàlla ana lan la fa inna ndax kat ahadana Euh, kenn ci ñun yu qaatilu danay xeex xadaban ngir mer loolu day am léeg lañ nga gis gaa yi ñu ñëw duma leen wala yooyu ñu ne dañuy fayu ji dañuy dem xeexi mm-hmm. ngir mer wa yu qaatilu am ñoo xamante ne dañuy xeex hamiyatan ngir par parloo mm-hmm. maanaam ñun ñooy waa diw ñun ñooy waa dëkk sàngam ñooy ñun ñooy waa réew sàngam mm-hmm. ñun fii sabili suñu réew fii sabili suñu sunum ngir fii sabili sunum do sunum der fii sabili suñu honneur ñun moom la ñuy xeex par rapport waaye mu yëkkati ilayhi jëm ci moom rasahu am na ci beneen riwaaya mooy yuqaatilu shajaa hmm. am na dañuy xeex fekk shajaa ak njàmbaare rek la moo leen ci yóbbee maanaam dañoo naka jekk ñoom ay guerrier lañ maanaam bëgg xeex daa bokk ci seen i mbir hmm. am na lool tamit am na xeex tàkkee rek nañuy dem hmm. loolu daa am na ñoo xam ne passion la ci ñoom waa ñu xale yi ñu ngi leen di gisee am passion jeu vidéo di di di am na ñoo xamante ne euh, ñoom loolu du leen neex lu dul mu nekk réalité maanaam gaa yi dem di xeexe yàlla ñu yàlla sàmm dégg nga mu ne farafa mu yëkkati lay jëm ci moom ra soo boppam maanaam dégg nga xaala mu ne wa maa rafaa waaye yëkkatiwul ilay jëm ci moom raso boppam illaa lu dul annahu naka ka laaj kaana dafa nekkoon qaa'iman di aji taxaw fa qaala mu ne man qaatala képp koo xeex maanaam fii la fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàjju ko wax ko ne ko da nga waroon a toog ba pare loolu mooy wane ne man na ñoo laaj ñett maanaam bu ñu xoolee buntu yooyu yëpp mooy ni maanaam waa bu dee luñ la laaj ci ci wàllu diine xaal bu mu la mën a fekk mën nga mën nga ci wax nga toog nga tëdd nga taxaw nga war nga maanaam bu ñu xoolee yu bare bari indi na ko ci ci yu mel noonu mm-hmm. mu ne man xaatala képp koo xamante ne dafa day xeex li takuna ngir mu nekk kalimatullahi kaddu yàlla mm-hmm. hiya mu nekk moom mooy al ulya di féete kaw foofu loolu fi sabilillahi mooy ci yoonu yàlla azza wa jalla maa gën a mm-hmm. lii mooy yoonu yàlla voilà lépp looy def xataa ci xam-xam ci mbir mu nekk maanaam ngay jàng ngay sàkku xam-xam ngay euh, ngay jàngale ngay euh, euh, jël sa alal di ko dugal fenn ak yooyu bu fekkee danga nga ko def ngir kaddu yàlla féete kaw loolu mooy fi sabilillah bu dee nag da ko def ngir leneen loolu tuddul fi sabilillah déedéet bu fekkente ne da nga koo def ngir ne ñun ñooy maanaam tey bu doon bu ñuy bu ñuy jël ne jàkka ji dañ koy dañuy dañuy laagal jàkka ji ak alal waaye yow jàkka ji feek tudduñu ca diw jàkka ji wala feek bokkul ci seen groupe wala feek bokkul ci seen mbooloo jàkka ji yow doo ci joxe sa alal mooy boo ko ca defee tuddul fi sabilillah xam yi yàlla tudd mm-hmm. alxuraan moom la tuddee woon hamiyatul jaahiliya mooy par parloog yi nga xam ne jikkoy ceddo la te loolu bi mu koy wax mooy dañ doon wax affaire ansaar ak ak muhajirun yi te pourtant ansaar ak muhajirun ay ay ay ay terme coranique lañ alxuraan maanaam moo maanaam yeneen bi saa sallam moo ko créé ak ñëw saxal kàddu googu ànd ak loolu yëpp bu dee da ngaa far ci waa ansaar yi wala nga far ci muhajirun yi ni man fu yi la far alxuraan tudd ne hamiyatul jaahiliya la par parloog imagineel lan ngay xalaat ci ñu naan ñun murid lañ ñun tiijaan lañ ñun xaadir lañ ñun nàngam la nga ah nga xamante ne ci baat yu yëpp amul benn baat bu ci alquran ñëw di dabt indi ko voilà donc te te te te maanaam kon mbir la moo xam na lu mat a bàyyi xel maanaam yoon yii ci yàlla yoon yàlla dañu war a jàppale ngir ñu mën a gën a sellal suñu biir waaye warul nekk cause tàqali ko jullit yi warul nekk cause parce que saa yoo commencé di tàqali ko jullit ñi sa xol commencé euh, nekk ci ay passion ay pulsion ay yooyu wala ngay commencé rek xamal ni loolu blocage la man voile la buy tax ba doo gën a doo avancer feek sa xol yaa ngi ci mu am benn ñegg-ñegg boo jàppale yeneen i jullit ñi feek loolu mu ngi am xamal ni doo doo doo avancer ci sa il faut nga dem ba sa xol lépp a set maanaam ci yoonu yàlla laa bëgg wax mm. pour nga dem jëlaat sa envol pour dem ci yoonu yàlla faaw sa xol nga setal ko ci mboolem xeetu ñagg-ñagg yooyu mm. euh, beneen bi ci des moom mooy ne maanaam nga gis tey jikko yi xam nga am na beneen xadis bu ñeen ngay fàttali bu nekk Sahih Muslim yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan gaa yi ñi ñuy njëkk gën a bugal ñi gën a tar bugal yawmal xiyaamati mooy ki nga xamante ne da doon xeex ci yoonu yàlla ni ah man def naa nangam def naa nag xeex naa bur nangam waaye yéen euh, yàlla danaan ko waxoo dëgg parce que yow da doon xeex ngir ñu ñu tudd sa tur rek léegi te def nañ ko hmm. ki ci def naan man jàngale naa nangam def naa nangam jàng naa diine def naa nangam jàngale naa lii wax naa lii nag mu ne ko mais waxoo dëgg waxoo li nga bëggoon mooy ci àdduna ñu tagg la ne diw sëriñ la diw kat la diw borom xam-xam la léegi def nañ ko hmm. voilà mbete sax nga gis koo xamante ne da lay gën a jege maanaam nga gis nit koo xamante ne moo tax lu garaaw la day jege nit ki maanaam ñëpp daanaka dañ koy day siiw ci ñoom day jege day nekk koo xam ne wala mu siiw ñëpp xam ko muy voyager ci dëkk yi ndekete bànnee xam bi loolu mu la maanaam moom li ko yóbbu ci mbir mi fu ne mu dem fa di waaraate di wax ci diine ji et cetera en fait du yàlla maanaam prestige boobu muy am renommée boobu muy am moom moo ko mo ko tax a jóg li tax nag loolu problématique maanaam euh, surtout waaraatekat yi jàngalekat yi conférence yi gàmmukat yi et cetera li tax mu jar a bàyyi xel mooy ne boo xasee ba dugg ci engrenage boobu ci ci système boobu boo ci xasee ba dugg après il faut nga nekk vrai nitu yàlla pour yàlla rek di la tax a dugg euh, euh, maanaam liñ lay jox ak renommée bi muy àndal. yooyu moo lay tax a jóg ginnaaw gi yooyu moo c'est-à-dire que bu doon au départ yàllaa la taxoon a jóg dangay ngay jékki-jékki rek affaire bi changer sa yéene sa bëgg-bëgg changer comme li la waxoon noonu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana yàlla bul jéngal suñu xol gannaaw ba nga xamante ne moom nga ñu jubaloon te jéng googu xam nga la tuzigh mooy. mooy loo xamante ne dafa dafa dafa nekk ci yoon jékki-jékki rek di commencer jéng par ndànk ndànk ndànk ndànk loolu mooy la mooy mooy zayhu mm-hmm. mooy nekkoon na ci yoon tegu mm-hmm. mais dafa jekki jékki rek di ko teg di di di di dëng tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti mm-hmm. yàlla bu ñu defal loolu te loolu ñu bari da di dal ci yoon bi day jékki-jékki commencer changer objectif. moo tax yàlla rek nga war a def sa objectif yàlla kese yàlla kese yàlla kese yàlla kese moo tax féeg yi gaguloo foo xamante ne en maanaam jeex na maanaam euh, loolu jeex na maanaam leer na lii moom jeex na c'est fini rek système boobu bu lu ñuy conseiller nit ki di ci dugg parce que boo ci xasee ba dugg te loo ci gis ñu bari ci ñi ci dugg da gis ci ñoom loolu da ngay gis ne ñii dëgg dëgg dëgg dëgg tawaaf gi ci boppam moo leen gën a amal solo maanaam euh, Eh, ak voilà maanaam xeetu ñaan lay doon sax daanaka voilà xeetu dundee ci diine ji lay doon xeetu eh, wala di wut renommée di wut tur di wut màgg te loolu ku mu xës ba nekk ci yow eh, xoolal alxuraan li mu wax ci mu Mujaadala bi muy wax gaa yi mu ne alxuraan ne bu leen yàlla dajalee yawmal xiyaamati mu ne ñoom <laughs> mu ne fa yaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum wa yaxsabuuna annahum ala shay'in dañuy waatal yàlla comme xam nga même yéefir yi naan o oh, yaa waylanaa innaa kunnaa zaalimiin e eh, waay parce que dañ leen minde dañu doon tooñ ah ak balhumul yawma mustaslimun ñoom day bis booba dañuy wommatu ak yeneen ak yeneen yéefir yi sax dañu commencé ranger wu ah ñun day nii lañ meloon jeex mais naafiq yi surtout cas cas de figure boobu nga xamante ne ñoom dañoo nekkoon ci kii bi jékki-jékki dëng dem dem ba nga xamante ne dañu maanaam seen intention dafa altéré wu complètement te fu ñu taxaw dañ naan eh ñun day yàllaa ñu tax a jóg dañuy jihaad loolu la ñuy wax ñu wër di gàmmu ak am def seen conférence ak yooyu ñu ngi ci jihaad mais wala yu mel noonu mais te boo leen nee mais léegi dem leen ngeen toog ngeen jàngale su dee yéen da ngeen bëgg atteindre public bi léegi YouTube mi ngi fi léegi ñeneen ne dañuy bañ dañuy bañ boo leen nee. internet mu ngi fi mooy yéen ci ngeen di gën a dajee dajal ci ngeen di gën a gën a amee public ci ngeen di gën a atteindre nit ñi dem leen ci rajo yi ci télé yi ngeen toog noonu ngeen dañuy bañ dañuy dégg dañuy def tournée mais lu tax loolu mooy ne am na leneen lu ci ne parce que boo gisee ni lii moo ëpp njariñ pour nit ñépp lan moo tax nga ne déedéet damay bañ lay rek lay rek laay def. xattaa boole leen sax dañuy bañ bee daal lañuy def te problème bi mooy dañuy jàpp ne parce que maanaam seen xol mën naa jeng dugg ci ngistal ci diggtal ci bëgg renommée ci bëgg alal ci bëgg et cetera bëgg prestige ànd ak loolu dañuy convaincre parfois ci ne ñoom yàllaa leen tax a jóg xam nga parfois loolu mooy mooy <coughs> seytaane ni mu mënee ndax nit ñi ba dañuy dem ci kanamu yàlla di ko waatal comme ni ñu ñu ñu doon waatalee ñun fii li alxuraan ko wax de fa yaxlifuuna lahu di waat parce que déjà ñaari possibilité la mooy njëkk bi mooy jàpp nañ ne ci liñ nekkoon loolu lu baax la wala boog ñaareelu possibilité bi mooy ne xam nañ ni liñ nekk baaxul mais seen jikko ju bon ji ñu amoon ci kaw suuf mooy di jéem a nax nit ñi tout jàpp nañ ni ba buñ demee ci kanamu dañuy jéem a dañ koy jéem a nax moom yàlla moo tax mu ne xool alxuraan bi wax yaxlifuuna lahu dañ koy waatal giñal ko kamaa yaxlifuuna lakum kenn liñ leen daan giñale yéen ba pare mun a wa yaxsabuuna dañuy jot ne ñoom ñu ngi jàpp ne annahum alaa shay'in ne ñoom ñu ngi ci kaw dara ñoom jàpp nañ ni fi mu tollu ci lii ñu nekk dara la te xam ngeen loolu du dara dem ba ci kanamu yàlla moos naan da ngay jéem a wax di waat ci loo xamante ne <laughs> yàlla ñu yàlla sàmm moo tax nekk xeex ci yoon yàlla kërti kërti ci yoon yàlla voilà voilà lépp loo xamante ne dañu wax ne lii moom mooy yoonu yàlla mooy loo xam ne da koo def ngir kàddu yàlla yëkkati ko léeg-léeg nga ko nit ku takk soxna ne kii dama koo takk te yàlla rek a tax loolu nañ koy moy wala kii ne man sëy bi dama dugg jigéen ñi dañ koy faral di def sëy bi dama ciy dugg te yàlla rek tax wala ñu ne kii dama koo takk ngir jaamu yàlla loolu nañ koy moytu <laughs> voilà rawatina léeg la gis maanaam loo xamante ne <laughs> voilà yow fekk sa bopp rek la tax a nga yàlla tax mais wóorul yàlla ni yàlla saabu lii yent bi sallallahu alayhi wasallam fii daf koy joxe qaida bu am solo li ngay def te yàlla tax mooy li nga xamante ne mooy li nga xamante da nga koo def fekk kaddu yàlla maanaam yow soo ko defee loolu day tax ba mu nekk moyen bu sûr bu wóor wala boo xamante ne da nga ko def ngir ne après l'islam moo ci jëmee kaw kaddu yàlla moo ciy yëkkati ko. loolu mooy fi sabilillah waaye masalan dajale nit ñi lépp nekk ay maanaam lépp nekk folklore yi neen nga ni yàllaa tax ngir lii lii non non quand nañ ba non quand même wala nga ni yent yàlla Muhammad nga ko tuddee sallallahu alayhi wa sallam vrai tooñ la quoi tooñ la te benn tooñ gënul rëy nga tooñ yàlla wala yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam dégg nga kon hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah solowaat na ko hadith numéro deux mille huit cent dix trois mille cent vingt six ak sept mille quatre cent cinquante huit imam Muslim solo na ko ci ñetti bul ci hadith numéro neuf cent quatre imam euh, euh, Tirmidhi solo na ko hadith numéro mille six cent quarante six imam an-Nasa'i rahimahullah solo na ko hadith numéro trois mille cent euh, mille cent trente six imam Abu Dawud hadith numéro deux mille cinq cent dix sept imam Ibn Majah hadith numéro deux 83 imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro 19493 19543 19596 19631 19739 ak 19740 kon aljamaa solo nañ hadith bi rahmatullahi ala aljamii qaala bil isnad wala euh, qaala na baabu laaj wal futya ak di fatwa inda ramil jimaari maanaam ah, fu ñuy sànni ñu sànni jamra mm. maanaam ba tey ngir maanaam yii yëpp pour leeral la rek ne euh, ci mboolem jotaay yi rek mm. ak mboolem anam yi mën nañ cee nekk ci di di laajte waaye mboolem li laajte tamit dafa nekk ne ki laaj nekk ci disposition yu mu mën a tontoo mm. mais feek mi ngi ci disposition yu mu tontoo mi ngi ci liggéey mi ngi ci jaamu yàlla beneen mi ngi ci leneen loolu mëneef na koo laaj mbooloo mi bari na wala bariwuñ loolu mëneef na koo laaj mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddasanaa Abu Nu'aym te mooy al-Fadl ibn Dukayn moom gis nañ ko gisaat ko rahmatullahi alayhi mi ngi génn adduna mm. deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent trentième année bi mooy qaala haddasanaa Abdul Aziz ibn Abi Salama te mooy Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salama dàkantaam ah, ah, nekk Abu Abdullah wala boog Abul Asbagh moom mi ngi génn adduna cent soixante-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bind na ay téere moom tamit ci ci xam-xamu xadiis bind na ci euh, ay téere donte euh, imaam la boo xamante ne bu mag rahimahullahu taala rahmatan waasi'a nekkoon tamit koo xam ne wazir la woon mu ne maanaam genre ministre la woon voilà qaala an az mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala cent vingt-cinquième année la génn adduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam bu màgg boobu nga xamante ne duñu laaj ay mbirum an Isa ibn Talha te moom mooy Isa ibn Talha ibn Ubaydullah al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala muy dàqante la mooy Abu Muhammad al-Madani rahimahullah moom ñu ngi génn adduna centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci borom xel yu rëy yi nekkoon bokkoon ci eh, xukamaa yi nekkoon koo xamante ne euh, ci ñi gënoon a tedd ci euh, Quraysh la bokkoon ba pare doon ànd ak Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu an Abdullah ibn Amr te mooy ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy saxaaba bu màgg boobu bor jaamukatu yàlla bu sell boobu mooy Abdullah ibn Amr ibn al-Aas ibn Wa'il ibn Hishaam ibn Haashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Hafiz ibn Ka'b ibn Lu'ay foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci dàkkan tam la talam yi Abu Muhammad ak Abu Abdurrahman ak Abu Nasir rahimahullahu rahmatan wasi'a mi génn àdduna 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na ra'aytu damaa gis annabiyya Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indal jamrati foofu fa ñuy sànnee jamra wa huwa moom yusalu ñu koy laaj maanaam nga gis ne kon sànni jamra yéen bi da ko daan def sallallahu alayhi wasallam te ci diine la bokk wa huwa maanaam du fuqaha yi ci dugal mat naa ko wa huwa fekk moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax rajulun ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu a wasallam naxartu man de damaa lot qabla lu jiitu an armiya ci ma sànni may sànni jamra lot naa sama gëléem laata may sànni wala xaraja te coono amu ci te dara du la ci fekk xaala axar keneen daani ko ya rasulallah e yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xalaqtu de damaa rendi qabla lu ah, xalaqtu damaa wat damaa wat oh, qabla an lu jiitu qabla an xara ci may loj mu ne ko un xor un xar kon nag lojal wala xaraja coono amu dara du la ci fekk waaye fama su ila laajeefu ko an shay'in ci benn mbir qaddima boo xam ne jiital nañ ko wala uxir wala boog loo xam ne dañ ko mujjee illa ndore qaala danaan if'al defal wala xaraja coono amul xam nga lii xadis bi gisoon nañ ko waxoon nañu euh, li tax euh, laaj bi mooy euh, mooy ne yentu saa su dafay sànni jamra gannaaw ga mu loj gannaaw mu dem watu gannaaw ga mu dem def tawaaf kaaba ga def safa ak kii ak marwa maanaam loolu euh, moo tax euh, ñoom nag biñ gisee yenent bi sallallahu alayhi wasallam def ordre boobu moo tax kenn ku ci nekk ñëw laaj ko mm-hmm. yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen def leen amul problème ci la ñu xamee ne kon yooyu ordre boobu du woon farata mm-hmm. waaye nag loolu du yelloo jullit di ko di di di bañ a topp ordre boobu comme niñ ko gisowoon hadith mm-hmm. bi euh, defoon nañu taxrij bi ci xadis numéro quatre-vingt-trois kon euh, moom mooy euh, voilà dégg nga mu ne qaala mu ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na qaala nee na buntu qawlillahi waxu buur yàlla taala aji kawe ji wa maa utiitum min al-ilmi illaa qaliila allah wax ji nga xamante ne day wax ne euh, wa maa utiitum joxeefu leen min al-ilmi ci xam-xam illaa qaliila ndere néew maanaam ngay fii da gis ne baabu qawlillahi taala maanaam euh, qawlihi ta waaw qawlillahi taala maanaam di wax ne buntu bi daf koy wax ngir leeral mbir mi parce que bi ñu waxee ci affaire xam-xam wax nañ gis nañu histoire yi gis façon xam-xam yi gis Seydina Xadir alayhi salaam gis euh, yent bi sallallahu alayhi wasallam façon xam-xam yow gis nañ teggin yi aju ci xam-xam gis nañ ni ñu koy war a wutee gis nañ fi nga wara jaar gis maanaam bind gi ñu war a bind xam-xam mokkal gi ñu ko war a mokkal gis nañ façon yëpp ñoom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ak borom ak ñaari ndabi xam-xamam yii gis nañ maanaam lu bare bare bare gis nañ ma Seydina Omar bi radiyallahu ta'ala anhu ak li ko bi jox ci xeeti xam-xam yëpp muy leeral nag ne attention yii ngeen fi gis yëpp amul kenn ku dajale xam-xam xat yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala daf na ko wax rabbi zidni ilma wa qul rabbi zidni waa xal ne borom yow borom bi doole ma xam-xam xam ngeen aaya boobu numéro ban aaya la 114 la numéro 114 mm-hmm. mooy numéro bi saar bi mooy aaya bi ci saar bi mu ne sourate Taha mm-hmm. te 114 xam ngeen ko mooy mooy nombre saaru alquran yi mm-hmm. te mooy jaami'u aji dajale ji voilà maanaam nga gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy ci dajale mboolem xeet xam-xam yi moom ci boppam pour détail yu xam-xam yooyu géej googu moom ci boppam daf ko war di continuer di ko explorer voilà waxal rabbi zidni ilma kon mais xam-xam ndekete yi liñ leen ci jox te gis nañ ko seen naa xale asalaam maanaam yeneen ci sa xam-xamam ñun ñëpp bu ñu boolee boole mbindeef yi toq la comme ni ko Seydina Xadir wax alayhi salaam toq la ci géeju xam-xamam yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais beneen affaire la maanaam moom mais vraiment leneen la te mboolem li mu dajale ci xam-xam lu néew la maanaam li mu dajale ci xam-xam maanaam mboolem mbindeef yi bokk lu néew lañ ci am te moom xam-xamam boo ko comparé xam-xamu yàlla ci jëmmi boppam moom tamit mais lu néew a néew la moo tax moom du dañ di soogu ci xam-xamu yàlla du dañ di ci di ko sàkku moo tax mu ne borom subhanahu wa ta'ala ne ko wax ma ma dolli la xam-xam kon nit ki war a ànd ak modestie bu mu war a àndal wàcce boppam te nangu koo nangu koo jëlee ci nu ne te xam ne xam-xam lu néew néew la ñu ci jox dégg euh, euh, bunt bi dañuy gis insha allahu taala dañ ko gis dañ gis euh, ne maanaam moo tax borom bi yonent bi sallallahu alayhi borom na ko wa kaana fadlullahi alayka azima gis nga moo tax xam-xam lu rëy rëy la borom ngëneel gu rëy rëy borom ngëneelu borom dafa màgg ci yow dafa rëy aw wa kaana fadlullahi alayka kabira mu muy ñaari aaya alxuraan yépp yu màgg màgg la te borom ngir xam-xam bi ko yàlla jagleel te jagleelu ko keneen ku dul moom sallallahu alayhi wa waaye xadis bi muy indi day wane ni màggaayu imaam al-Bukhari ak soobu bi mu soobu ci géeju xam-xam rahimahullah euh, ngir day wax ci xam-xam boobu ci en fait cosaan bi fi mu fi lépp jógee ba tax kenn joxuñu kenn xam-xam lu dul néew. mu ne qaala haddathana bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Qays ibn Hafs te mooy Qays ibn Hafs ibn Qa'qa' at-Tamimi ad-Darimi rahimahullah Abu Muhammad al-Basri eh, rahimahullahu ta'ala bokk maanaam ci taabi'i taabi'i eh, te waaye bëriwul xadiis yu mu solo moom Qays ibn eh, ibn Hafs bi mi ngi génn àdduna deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al Bukhari solowul ci moom lu dul onze xadis solowul moom lu dul onze xadis te imaam al Bukhari kese moo soloo ci moom ci ashaabu kutubu sitta bam jeex naam imaam Abu Dawud ci téere bu ñu bu mu tuddee fadaa'ilu sahaaba soloo na ci moom soloo na ci moom waaye bu ñu génnee moom maanaam imaam al Bukhari rek moo soloo ci moom mu ne qaala haddathana Abdul Wahid moom mooy Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi rahimahullahu taala Abu Bishr lañ koy dàqatal wala boog Abu Ubayda al-Basri rahimahullah moom mi ngi génn àdduna cent soixante-seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallam dégg nga mu ne qaala mu ne anil A'mash mu ne qaala haddathana al A'mash Souleymane maanaam al A'mash Souleymane maanaam ndax al A'mash comme niñ ko waxee mooy ki nga xamante ne ay bëtum dafa amee ay laate waaw dañ koy wax tamit al A'ma ngir ne ci mujj maanaam dafa mujjoon a silmaxa tamit maanaam moo tax ñu al A'mash euh, al hafiz imam bu mag boobu mooy Souleymane ibn Mihran al Kahili rahimahullahu ta'ala al Asadi al Kahili mooy Abu Muhammad moom tam moo nekkoon dàqantalam. mi ngi gën àdduna adduna soixante-et-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent ginnaaw gàddaayu yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon boroom xam-xam tamit ci alquran waaye qiraatam yi riwaayat ci alquran riwa qiraat shadda maanaam yu ber la yoo xamante ne duñu ko layee maanaam moo tax ku ñu nanguloon la ci xadis nekkoon imam bu mag nga xamante ne euh, gis na ay saxaaba ku mel Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu waaye Euh, gisuñu woon gisul euh, ginnaaw eh, na euh, Anas radiyallahu ta'ala maanaam moom la gis moo tax bu bokk ci yi moo tax moom ci taabi'i yu ndaw a yi la bokk moom mooy dernière génération taabi'i moom ci ñooñ la bokk ci xadis moom comme nañ ko gise woon ak ay màggaayam ak wax yi nga xam te ne moom la borom kooku mi wax ci moom rahmatullahi alayhi mooy Sulaymaan ibn yi al-Kahili Ibrahim mooy ibn Yazid an-Nakha'i moom tam wax na Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a ibn Zuhal ibn Rabi'ata ibn Zuhal ibn Sa'd ibn Malik ibn an moo tax ñu naan ko an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala euh, Abu Imran moo nekkoon dàkkantalam Abu Imran mi ngi gane àdduna quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn xam nga euh, waxoon nañ la ne maanaam màggaayu Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah nga xam ne euh, riwaay maanaam moom Hammad ibn Abi Sulayman sëriñu kat imam Abu Hanifa Hamad ibn Abi Sulayman moom imam Abu Hanifa jëlee ci Hamad ibn Abi Sulayman mu jëlee ci Ibrahima an-Nakha'i xam-xam donte imam Abu Hanifa rahimahullah jëlee na xam-xam ñaar mais Hamad boobu la la gën a jàngee ci moom voilà mooy vrai sëriñam bu mag a mag a mag comme ni Rabi'a nekkee sëriñu imaamu Maalik Hamad ibn Abi Sulayman an Ibrahima an-Nakha'i an al-Aswad an al aswad Abdullah euh, al-Aswad ak Alqama an euh, euh, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hmm. maanaam moo tax xadis bi dinañ ci ñëw an Alqama te moom hmm. mooy Alqama ibn Qays moom tamit ibn Abdullah ibn Malik ibn Alqama ibn Salaman ibn Kahl ibn Bakr ibn Awf ibn Nakh'a moom ndax moom tam moom ñaan ko an-Nakh'i Abu Shibl mooy dàqantalam Abu Shibl an-Nakh'i al-Kufi moom mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag ak aswad moo gënoon a mag mais ñoom ñaar ñoo daan ànd te ñoom ñaar ñooy taalibe yi gën a mag ci sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala voilà ñoom ñaar tamit jëlee nañ ci sayyidina Ali karramallahu wajhahu voilà nekkoon ay nii ay kilifa yu mag a mag a mag a mag kuufa euh, bokkoon jaamukatu yàlla yu mag yi nekk sëriñ mu ne an Abdullah te moom mooy Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Abdurrahman al-Huzali al-Kufi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna moom 32e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li tax euh, ba tey dañuy gis ni imaam al-Bukhari gis nga Abdullah ibn Mas'ud dafa moom it jiit la ndax ànd gi daan ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon waxoon nañ ko jotoon nañ def tarjuma wax wax ci ay mbiram ab ànd gi mu daan ànd ak yéen nga xam fi ko yéen bi tegoon sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne mooy saaxibul na'lay moom yéen nga xam bu daan summi daal la moo ko daan téye da daan dugg ci biir kër gi ba ku ko xamut maanaam moom rek la yéen bi sallallahu alayhi wasallam mayoon muy dem ak a dellu si lu mu ko neexee ci biir kër gi te amul heure te ba ku dëkkul ci kër gi day foog ne bu koy gis bu bu ñëwee di ko gis day foog ne ci kër gi la dëkk. voilà mais géej la géej géej voilà géej ci ñu njëkk ñë dëgg njëkk tuub ci ci ci ci la bokk da gis naa loolu xadiis am le fait que imam Bukhari indi ko ci wa maa utiitum minal ilmi illaa qaliila ah ngir ne booy wër géej ci yéeg yi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala voilà moo tax xam ngeen boo xoolee euh, Kufa ànd ak Seydina Ali ma nga fa karramallahu wajhu dinañ ñëw ci xadiisam moom tamit te ànd ak na Ali ma nga fa woon mais euh, taalibe yi Abdullah ibn ñoo mujjël solo xam-xamu kan Seydina na karramallahu wajhu maanaam loolu loolu loolu loolu day wane màggaayam ngir ne taalibe mi ñoo am yitte boobu ba solool ñu xam-xamu sayyidina Ali karamullahu wajhahu ginnaaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlul bayt maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ta yi moom moom doomu sayyidina Ali mi moom directement ginnaaw ñooñu rek ñee ñoo ko solo mu ne an kon mu ne am Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaala nee na bay naa diggante bi nga xam ne anaa man amshi maa ngi dox ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii xarabi ci gentuk al madinatu madina yi mooy xarab xarab ah xam nga al al xirba ak xarib ak ak ak ak xariba leen wutal xam gisoon nañ gisoon nañ xirba wala yafirru bi xirba na aw yafirru bi xirba mooy hadith Abu Shuraih bi radiyallahu anhu mooy bi mu doon wax Amr ibn naan ko ayyuhal amiru izan li izan li amiru da dégg nga boobu waaye Amr ibn doon na ko wax naan ko ku fi daw ak jéye affaire bi xir baax mooy jéye mooy bàkkaar jéye xariba mooy gent mooy mooy comme tabax yu daanu yu yu gent hmm. voilà yu kenn dëkkatul mu ne wow woote moom yatawakka'u mu daa muy sukkandiku ala asibin ci datt tàndarma maanaam euh, datt noonu kese kenn du ko wax asib asib balaa ñu ko wax fekk mu nekk datt tàndarma ñu doo ko wax baatu asib maahu bu nekkoon moom fa marra waxoon nañ gëneel maanaam mbiru tàndarma gisoon nañ ko ci xadis boobu subhaanallah euh, xadisu euh, boobu am na benn njàngat boo xamante ne Euh, bu bu beneen mbir la ci ngëneelu tàndarma ndax moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy tànn bi muy defar mimbaram fi mu daan taxaw di fa xutba datt tàndarma la nekkoon la tegoon maanaam comme dañoo ne xam nga ñu ngi doon wax xadiis yi weesu ne wàllu yeneen te asaan surtout nit yàlla yu mag yi mag a mag seen dara du nekk hasard lépp day nekk lu ñu tànn te xam nañ lu tax symbole bi lii nekk symbole hmm. waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy jël datt tàndarma la jël te dàpp tàndarma bi bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyee dafa yuuxu da doon yuuxu ba yonent bi sallallahu ñëw dalal ko yuuxu boobu buñ doon dégg ñëpp di ko dégg da doon onk ñëpp di ko dégg waaw loxo yaxin <laughs> noonu la de ni ma wax noonu la. <laughs> daat tàndarma la boo xam ne da doon da doon da doon da doon onk voilà maanaam mooy nga gis euh, rapport bi mu am ak jullit maanaam jullit yi moo tax jullit yi bi fi yeneen si bi jógee salaasa ni ni ñu ak mit moo tax saaba yi ñoo ëpp nattu ñëpp saaba yi ñoo ëpp nattu mboolem ku nekk ci univers bi saaba lay ëpp nattu hmm. parce que ñoom ñoo nekkoon nag ci gën ci mindee sallallahu alayhi wa sallam mu jékki-jékki mu dem loolu natt gënu koo métti voilà nga gis même ñi nga xam ne ñooy ñooy euh, euh, euh, mbaam beeg kéwal yeeg ñëpp maam kéwal gis nga même ñoom da gis kii dafa daw dem tàbbi ci teen kee nopp toog ne dootul lekkate ba ñu mu génnee àdduna noonu la noonu la génne àdduna ngir maanaam bu dee animaux yi ñoom ñoo mel noonu lan ngay xalaat ci ci ci jullit ñi nit ñi ñoom nit ñi nit ñi nga xamante ne ñooñu la nekkaloon ak njariñ gu mag gi mu àndal ak ngëneel gu rëy gi mu nekkoon ak ñoom le simple fait que ñu gis ko wala ñu jotaayoo ak ñoom moom ñoo moo leen def ñu nekk ñi gën ci mboolem lu yàlla bind ginnaaw yenente yi alayhi salaatu wassalaam le simple ak moom wala ñu gis ko moo ñu nekk ñu gën ci ñu yàlla bind ginnaaw yenente yi imagine ngeen kooku nga dem nga jekki-jekki benn bët noonu rek nga dem mu mu mu mu làqu moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum loolu lu ma ta bàyyi xel la bu ñuy wax ngëneel yu mag yi nekk sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum maanaam jotaayoog moom gis ko loolu rek ngëneel gi leen indi xam nga am na nit ñoo xamante ne boo jotaayoog ñoom rek texe dootoo demati jeex na texe nga fa faaw waa léegi yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam ñu jotaayoog moom waxuma ñoo ne boo jotaay yoog ñoom defaru nga ñoom ñi saxaaba yi nag radiyallahu anhu waxuma la ak julli gi ñuy julli ci seen ginnaaw waxuma moo tax euh, am na kenn ci borom moo xool bu ñu wax bu ñu comparé Seydina Muawiya ak Seydina Umar ibn Abd Aziz radiyallahu anhu daf ni leen may yéen benn xeex bu ye Seydina Muawiya radiyallahu anhu xeex ak yenente bi rek salaam ànd ak moom xeex rek mais mu gën maanaam boo loolu kese moo gën Seydina Omar ibn Abdul Aziz ak mboolem nu mu mës a lëgëj maanaam benn xeex waxuma la julli gi mu julli ci ginnaawam toog ji mu toog jàkkaarloo moom di ko gis ak yeneen ak yeneen mboo njariñ gi ci ne mais kenn mënu koo nekk kenn mënu koo nekk waxuma la nekk ci service am yàlla tere ñaan ji mu ko ñaanal ak yeneen ak yeneen dégg nga. moo tax euh, maanaam nga gis kon foofu tàndarma gi ni mu xaw ni mu bokkee jullit ñi moo ne mu ne fa marra moo ne yent bi saa saa mu ne fa mu daal di romb bi nafarin ci ab kuréel minal yahudi ci yahud fa qaala mu daal di wax ba'dhum leen ci ñoom li ba'd ñeen leneen ni laaj leen ko anil ruuxi ci mbal wàllu ruux laaj leen ko ci mbiru ruux waay gars yi laaj leen ko ci mbiru ruux waay wa qaala mu daal di wax ba'dhum leen ci ñoom laa tasalu eh, bu leen ko laaj de ndax laa ya ji ut bu fi di bu mu fi dikkee fii ci mbir moom bi shay'in ci dara boo xam ne takrahuna woo dégg ngeen koy sib non bu leen koo laaj parce que soo ko laajee yéen xam ngeen ko kii ab yenent la daf leen fii wax loo xamante ne du leen neex <laughs> voilà waaw ñoom xam nañ ko mais <laughs> yàlla ñu yàlla saaba hmm. jikko yi moom jikko yi doy waar la yàlla nañu yàlla fa qaala mu ne ba'du moo tax jikko yooyu ku ko am doo dem doo avancé ci yoonu yàlla fa qaala ndax da ngay bokk ci maxduubi alayhim ñu yàlla mere mu ne fa qaala mu daal di wax ba'duhum lenn ci ñoom ne la nag ala naw ah dinañ daañ ko laaj de fa qaama mu daal di jóg rajulun benn waaye minhum ci ñoom fa qaala mu ne yaa abal qaasim sallallahu alayhi wa sallam ne ko mar ruuxu waaw lan mooy ruux fa sakata nee na mu noppi fa qultu ma ni innahu dégg nga gis nga fa sakata mu noppi sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne rek ma ni fa innahu gis nga ma ni maanaam mooy ma wax ci sama xel ne innahu naka moom yu waxaa dañuy wax yu ilayhi jëm ci moom maanaam ah, ndax waxu ko ci ci ci ci làmminam loolu tamit day wane ne eh, wax bi ngay wax ci sam xel loolu wax la tudd mm-hmm. loolu day daj ji ñi nga xamante ne dañuy Euh, wax ne li Ash'ari di wax na xadiisu nafsi du wax du kàddu loolu da koy daj comme li nga xam ne fa qaala nee na fa qaala fii nafsihi walam yusirraha lahum walam yubdiha lahum alquran ñu wax mu wax ci boppam ne mu ne waaye walam yubdiha lahum waaye waxu ko ci kaw ba ñu ba bérél ko inna innakum kon loolu mu ne mu ne fa qultu ma ni innahu naka moom kat yu waxaa ñi ngay wax ilay jëm ci moom fa qumtu ma daal di jóg fa lamma ba nga xam ne in jëlaa laxas na maanaam dem na an hu wëllif ko nag fa qaala mu ne mu daal di tari alxam wa yasaluunaka ani ruux qul ruux min amri rabbi wa ma utitum wa ma utu min al ilmi illa qalila maanaam xiraa bi xiraa amash la yaa ngi dégg mm-hmm. moo tax mu ne qaala al amash moo tax balaa ñëw firi baat bi dañuy ñëw ci wax bi qaala al A'mash mu wax ko Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullah mu ne hakaza nii fii qira'atina la nekkee ci suñu njàngu alquran ñun hmm. qira'at bi maanaam qira'a shadda la te al A'mash comme ni ñu ko waxee bu ñuy sukkandikoo ci ci am njàngu alquran am donte bu màgg la ci xadis mais du imam bu ñuy sukkandikoo mais imam la ci jàng alquran borom xam-xam bu ci mag la hmm. mais sauf que duñ sukkandikoo ci moom ndax am na ay imaam yu gën a màgg hmm. ñoo xam ne ngir ne qira'am njànginam dafa shadda dafa beru dégg nga mu ne wa yas'alunaka dañu lay ña lay laaj ani ruux ci mbir ruux kul waxal ne ar ruux ruux min amri rabbi daa bokk sa mbiri borom euh, xam nga liñ ko doon laaj mooy ar ruuxu maanaam euh, bu fekkente ne dañ alif laam gi maanaam ndax kan la ñuy wax ndax buñ nee lil ahd la wala lil jins bu fekkente ne li gis li jins la mooy xeetu ruux lan mooy ruux mooy ruux bi nekk ci nit ñi nit ku nekk ak ruuxam waaye yenti euh, biñu gis ne borom subhaanahu wa taala da doon wax maam al faiza sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuhi su ma ko yemmalee bind ko ba mu mat wa nafaxtu ma daal di wol fiihi ci moom min ruuhi ci sama ruux maanaam kon ruuxu borom bi la ci boppam yaa ngi dégg Euh, wala mu ñu laaj ak ruux ndax maam yé maam Seydina Jibril alayhi salaam ndax moom la ñuy wax laaj waaw wala déet wala alquran buy wax tanazzalu malaa'ikatu war ruuhu fiihaa ak ta'rujul malaa'ikatu war ruuhu ilayhi fii yawmin ak yu mel noonu ruux boobu kan la ak lan la <laughs> est-ce que boobu la ñuy laaj. wala dañuy laaj ruux bi nga xamante ne ruux yépp ci moom la jóge tontu bi parce que tontu bi te te ruux yépp ci moom ruux boobu lañ jóge mooy comme fi mu naan wa kadhalika awhayna ilayka ruuhan min amrina moo tax ma kunta tadri mal kitaab wala al iman walakin ja'alnahu nuuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ruux boobu nag nga xam ne ci la lépp jóge mboolem yeneen ruux yi ci lañ génnewee ruux boobu moom lay wax te lii tegtal ne ruux boobu lay wax maanaam moo moo tax wax yu nañu la yow yent yàlla moo xam alayhi wasallam ruuxan mais min amrina bu tukkee ci suñu amr lii wane ne ruux boobu moom bii benn la mooy fii def ni min amri rabbi ndax fële def ni min amrina ndax ah, moo tax ñu bari fii dañoo foog ne alxuraan tontuwul ci laaj bi fekk tontu na ci tontu na ci de parce que bu dul woon loolu yahuud yi du ñu du ñu bàyyi daleen di mais lan moo tax ñoom ñu naan daleen fi wax loo xam ne du leen neex bu doon waxu leen dara ci mbir mi est-ce que loolu lu leen neex am na ci wala lu leen fi neexul am na ci ah lu leen ci neexul am na ci ne ah ruux moom nañ bàyyi noonu loolu am na ci amu ci d'ailleurs tax dañ naan xamul xamul ah, ah d'accord kon <laughs> ah kon xamu ko xamu ko mooy ne ñoom xam nañ liñ doon laajte mooy ruux bi nga xam ne mboolem ruux ci lañ jóge mu ne dañuy ñu ngi la koy laaj nag ci ruux dañ lay laaj mbiru ruux ak ruux boobu kon alif laam bi lii ahdi la mooy ruux bi nga xam ne mboolem ruux ci la jóge te mooy ruux bi doxal adduna bi mooy ruux bi nga xam ne mooy doxal lépp kul waxal ne nag ar-ruux min dafa bokk ci amr aalamul amr la bokk parce que ñaari aalam moom comme ni ma lahul amr wal xalq wala lahul xalq wal amr ci suuratul an'am lawoo ñeel na ko moom yàlla dong kese rek alxalq mooy aalamul xalq mooy adduna bi nga xamante ne adduna mbind la mooy lenn lu ci nekk dafa am lu ko waral loolu mooy aalamul xalq lenn lu ne am ci lu mu juddoo lenn lu ci nekk am processus bu mu demee waaye dafa am beneen aalam mooy aalamul amr mooy adduna bi nga xamante ne lenn lu ci ne maanaam amul ci lu mu jóge amul ci lu mu jóge borom subhaanahu wa ta'ala moo ko amal ci namm nammam kese lahul xalq kon moom moom bind mi wal amr ak mbir mi léegi nag ruux nag comme fële kazaalika awhaynaa ilayka ruuhan min amrinaa ba pare teg ci ne xam nga moo tax alquran mooy jëm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax fële mu définir ko comme alquran fii mu wax ko ba pare teg la ko yeneen ci bisaab ne ko min amri dafa bokk ci amri rabbi sama borom loolu moom moo tax. Euh, alquran saa yu waxee euh, rabb mu wax rabbi comme fii sama borom xamal ni secret bi ci yent yàlla Muhammad la ne sallallahu alayhi moo tax waxul min amri rabbina waxul waxul ne ci suñu bi nga xam ne rabbuna moo ko moom suñu borom déedéet min am sama borom man yent yàlla Muhammad te loolu yahudi yi loolu moom lañ doon bañ maanaam ne ndekete yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy cosaanu mbir bi mooy origine lépp loolu lañ doon bañ a dégg moo tax ñu naan bu ko xool bu leen ko laaj parce que daf leen fi indi léegi loo xamante ne du leen neex moom mooy origine existence bi te mooy ruux bi nga xamante ne mooy daw dawal ci ci nekk-nekk gi mooy ruux bi dawal univers te mooy jëmmi alquran sallallahu alayhi wa sallam moom mooy alquran benn moo tax imaam al-Bukhari comprendre moo tax moom maanaam boobu dafa sax ci moom moo tax comme ni ñu ko waxee woon ci bi ñu tàmbalee yaakaar naa kitaabul ilmi la ci beneen ci ci mooy le fait que muy wax baabu nang wa qawlihi ta'ala wala baabu nang ma alquran ak sunna teqalewul ci moom parce que jëmmi alquran muy jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amul différence yeneen bi mooy alquran comme ni ko sayyidat Aisha wax rajo kaana xuluqul qur'an mooy nature am alquran mooy nature yenente bi sallallahu alayhi wa euh, tax bi mu ko laajee ro moo tax moo tax mu ne ci alamul amr la bokk waaye bu rabbi san borom moo tax secret yooyu yëpp da ngay gis comme nag inni ja wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa bi fàttalikul bi sa borom moo tax foofu waxu ko waxul wa iz qaala Allahu mm-hmm. wa dël wa iz qaala rabbuka sa borom mooy lan mooy secret xilaafa gi nekk xalifa yàlla kooku secret boobu ci yow la ne et que yow yaay xalifa bu mag bi ñi ci def ñoom ñëpp say maanaam xalifa la ñu yoo xamante ne yaa leen yor jo roof secret xilaafa waaye yow mii yaay xalifa bu mag yow voilà moo tax secret foo gisee rabbuka alam tara ila rabbika kayfa madda zilla yu yëpp day delluwaat ni secret bi ci yent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fii tam ne wooma mun amri rabbi ci sama mbiru borom sama amru amru bu borom bi ci boppam loole voilà euh, te xam nga amr mooy deux cent quarante te mooy albaxar mooy géej nee na leen géej gi xam-xam géej gi géej gi maanaam moom mooy géej gu mag gi nga xam ne fi la géej yëpp daje sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wamaa uuti wamaa uutu te joxoofu leen maa ngi koy daan wamaa uuti tu yéen yahuudi yi joxuñu leen waaye wamaa uutu te joxoofu leen ñoom yahuudi mi nag elmi xam-xam bi illaa qalil lu lu néew maanaam mooy ñoom en fait li ñu xam bariwul voilà xam-xam bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci jëmmi boppam mooy cosaanu xam-xam mooy mooy mooy mooy ki ko ndax kenn Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dafa bokk ci ñi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen daanaka def géeju xam-xam ñoom tamit voilà xadis boobu imam Bukhari moom na ko xadis numéro quatre mille sept cent vingt et un mille deux cent quatre-vingt-dix-sept sept mille quatre cent cinquante-six ak sept mille quatre cent soixante-deux mm-hmm. imam Muslim in na ko xadis numéro deux mille sept cent quatre-vingt-quatorze imam At-Tirmidhi xadis numéro trois mille cent quarante mm-hmm. imam Ahmad ibn Hanbal in ko xadis numéro trois mille six cent quatre vingt trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit imam Abu daawuda ak an-Nasa'i ak Ibn Maaja solo wuñ ko rahmatullahi mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne taraka bàyyi na ba'd al-ikhtiyaar lenn ci tànneef maxaafata ngir ragal an yaqsura ci mu gàttañ lu fahmu dégg-dégg ba'd an-naas lenn ci nit ñi anu ci moom fa yaqa'u bu ko defee ñu rot fii ashadda ci lu gën a tar minhu ci loola fii it ñu subhaanallah daf fee wax lu am solo mooy ne léeg-léeg euh, gis nga gis ngeen bunt yi ñu jóge gis ngeen bunt yi ñu jóge ni muy duggee ci domaine boo xamante ni dafa gën a spécifique gis ngeen dafa dugg ci domaine yoo xamante ni ñoo gën a spécifique encore mais bunt yooyu boo xoolee ni ci ni ci ni ci ni euh, ci euh, maanaam li mu ciy développé fii dafay wax nag ne yow am na maanaam du li nga xam lépp ngay ne da foog ngay ngay ngay say jëf di dëppoog li nga xam lépp lépp lépp ci yenn affaire yi am na yoo xam ne dafa jagoo ko xam nga sayyidina Xadir salaam comme ni ñu la ko waxee li mu doon def noonu c'est parce que yéen ci yàlla Muusa amoo nekkoon ak moom alayhi salaam ak ci loolu maanaam du mbir yoo xamante ne da nga ko war di mettre en pratique Euh, di bëgg tout le temps di def lu kéemaane di wax lu kéemaane nekk ci yu kéemaane et cetera déedéet da ngaa war a tamit nekk ku voilà kon surtout boo dee royukaay et boo nekkee kuy jàngale maanaam faw nga nekk koo xam parce que ki nga xamante ne moo tax li muy màgg mag màgg du du royukaay kenn du wax nit ñi ne leen dem leen ngeen di def wala ngeen doxale comme moom ni mu doxale loolu mooy beneen beneen volet bi te loolu moo moo moo moo jar a bàyyi xel et que ki nga xam ne royukaay la et dañ ko war a mën a topp wala ki nga xam ne dañ maanaam ab sëriñ la parce que gars yi wolof yi dinaa leen di dégg ñuy wax ne sëriñ ak nitu yàlla yamul mais liñ bëgg a wax ñoom buñ ko waxee liñ bëgg a wax mooy ne nitu yàlla moo raw sëriñ alors que sëriñ moo raw nitu yàlla parce que sëriñ ab nitu yàlla la d'abord bu dee sëriñ la laa wax ah maintenant bu dul sëriñ nag après beneen affaire la mais bu dee sëriñ la moo raw nitu yàlla parce que moom d'abord parce que nitu yàlla bi moom bu nekkee nitu yàlla rajulun saalih rek la dafa sell pour boppam kese la waaye sëriñ bi moom day nekk ku sell saalih ba pare muslih la non seulement dafa dem ba sell mais day sellalaat c'est-à-dire que moom rôlam mooy jël ñoo xamante ne ci maas gi lañ bokk mu yëkkati leen ba def leen ay nitu yàlla kooku bokkut ak nitu yàlla feebar bi kon sëriñ mooy kii jël ñoo xam ne du ñu nitu yàlla mu jël leen di leen yëkkati di leen yëkkati di leen yëkkati mooy rabbaani yoon yi gisoon nañ ko ci début bi mm-hmm. walaakin kunu rabbaani yoon mm-hmm. ah ñooñu la kodug yàlla nga xam ne ay maanaam seen lépp yàlla la jël nit ñi di leen yëkkati ci yoonu yàlla kooku moo gën a fort sëriñ bi ah. moo gën a fort yàlla bi wala yiw kooku nag dafa am ay exigence yu bari tegu ci kawam ngir ne moom dafa war a wom mat nit ñi benn ngir ne moom itam dafa nekk koo xam ne royukaay la ngir ne moom dafa nekk koo xam ne ma maanaam mandargay diine la ngir ne moom dafa nekk koo xam ne dafa ràññeeku et que su defee faux ñu bëri ñooy def faux ci ginnaaw te su defee faux ñu bari bëri bëri ñoom ñooy wëlbatiku ŋàññ diini ji à moom kon kooku bokkul moo tax sëriñ la waaye lu ko neex rek non day nangam yéen xam nga nit yàlla yi parfois nangam mooy d'accordal kon ne du sëriñ te bu boobaa yow mi ne sa sëriñ la bàyyi ko te nga wuti sëriñ su fekkente ne nag jàpp nga ni non non en fait finalement euh, lii kon du nii am na yenn gravité yi bu dee def ci faral di yegg ba pare muy répété wu mooy kon du sax am nitu yàlla kon maanaam ñaari possibilité yooyu moo fi nekk voilà ñaari possibilité yooyu ñoo fi nekk mooy sax ndekete kon sax waa ji moom du sax am nitu yàlla kon léegi nag c'est pas parce que di woy baayam nii la sant loolu après yooyu beneen affaire la ngeen lijjanti ko moom euh, mais nitu yàlla la ak du nitu yàlla moom loolu moom le calcul est vite parce que nitu yàlla yi dafa am lu ñu bokk mooy ne yàlla moo leen di gënal lépp yeneen bi sallallahu alayhi moo leen di gënal lépp te duñu fi fekk loo xam ne yàlla ak yeneen bi sallallahu dañ koo teg ñu ko fi jéem a teggi ngir quoi que ce soit mm-hmm. voilà loolu moom mooy caractère principal nitu yàlla nitu yàlla yi wuute nañ bëri nañ ay lu leen wut mais lii mooy seen caractère bi nga xam ne moom ñoom ñëpp ko bokk moom mooy yàlla ak yeneen bi moom saa saa moo leen gënal lu ne ak ku ne te yanuwul maanaa yàlla ak yeneen bi saa saa gënal la lu nekk ku ne ba pare nga nekk ci li ñu bari nekk ca ba pare sax ba pare waxuma la dara nga koy jéem a justifier loolu yanuwul maanaa yaa loolu calcul la boo xamante ne gone gi gën a tuuti boo ko indee. nga tegal ko éléments yi ne ko génneel ma résultat final bi mu génneel la ko jarul ngay xellu xel yu rëy yooyu mais boo demee ba nekk rek koo xamante ne maanaam da nga ci yenn niveau yi xam yenn yi di gis yenn yi di gis lu ñu ñoo xamante ne ñenn ñi duñ gisee foofu te li ëpp ci nit ñi duñ gisee foofu tamit booy choisir ay mbir da nga am noo koy tànnee du du lu la neex ngay wax du la neex ngay def du lu la neex ngay agir. buntu bii loolu la fi indi maanaam ne borom xam-xam bi wala maanaam wala nit yàlla bi yegg fenn fii dafa am fu nu mu war a def doxale maanaam du nu ko neex lay parce que am na yoo xam ne dégg-déggu nit ñi duñ fa yegg moo tax muy tànn ne kon lii de nañ naa ko bàyyi bu ma doxalee nii parce que su ma doxalee nii problème yi muy indi mooy gën a rëy njariñ gi loolu lay wax ne baabu buntu man ki nga xam ne taraka dafa bàyyi baabal ixtiyaar leena ci tànn fi mm-hmm. maxaafata ngir ragal an yàq su mu gàttañlu fahmul dégg-déggu baax naa si leen ci nit ñi mm-hmm. anhu di jële ci moom fa yaqaw bu ko defee ñoom ñu daal di rot fii ashad ci lu gën a tar minhu ci moom maanaam lu gën a tar li nga xam ne moom la doon bañ mm-hmm. voilà maanaam di moytandiku euh, di moytandiku vélo euh, dal ci camion xam nga voilà au moins nga bàyyi woon vélo bi ñëw au moins moom mën na laa bañ a damm mais camion bi boobu dee da ngay moytandi ko ba tax camion bi fiir la dégâts bi du doon du nekk benn la et cetera voilà waaye tamit di wut euh, dara ba ba ba tax lu gën a rëy loolu perte nga perte ko comme li benn <laughs> waaye waxoon fan yéen <laughs> mais Euh, situation bi mu mujjee te mu ne euh, c'est que li li li li yéeme mooy dafa mel ni fi mu toll euh, bu ma xoolee situation bi ma retrouvé wu tey mooy dama doon dama yor vingt milliards nii ma gis vingt euros buy naaw ma dem di ko topp ji ba vingt milliards yi rëcc ma bu perte sama vingt milliards yi maanaam moom situation bi mu retrouvé woon ci période boobu <laughs> voilà maanaam vingt milliards yaa ngi mhm. muy daw di di di wuti ji vingt euros yi vingt euros yee mu mhm. daw di ko topp ba fii vingt milliards yi gaa yi ñëw romb jël yóbbu mhm. te boo moytuwul finalement vingt euros yi sax doo ci jot <laughs> mu nekk perte boo xam ne moom <laughs> mu garaaw garaaw loolu boroom xam-xam de manière générale dafa war di bàyyi xel loolu surtout ñi mais tamit kii sóobu ci yoonu yàlla bu amee yenn niveau yi war nañ sóoraale yooyu maanaam war naa am yeewu gu tollu noonu tamit ci ay doxalinam par rapport ak nit ñi après voilà mais xam naa insha allah jotaay bi ni ñëw dañuy dugg ci xadiis ak yooyu ñu bañ ko euh, jël léegi insha allahu taala waaw ñu jël ko waaw ah, kon ñu jël ko nee na qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana ubaydullah ibn musa te moom mooy al absi ubaydullah ibn musa ibn abil mukhtar baagam al absi mooy abu muhammad dakantalam mi ngi génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom xel la maanaam ba pare ku ñaw la euh, ku comme ni ko imaam euh, ibnu Yahya ibnu Ma'in rahimahullahu taala euh, waxe gisoon nañ ko moom tamit nee na an Israil te moom mooy Israil ibnu Yunus ibnu Abi Ishaq as-Sabi'i rahimahullah maanaam moom al-Hamdani maanaam Abu Yusuf mooy daakantama Abu Yusuf al-Kufi Euh, moom mu ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy Israël bi moom mi ngi jëlee ci ci maamam ah, mooy Abu Ishaq as-Sabi'i euh, rahimahullahu ta'ala mu ne an abi Ishaq te moom mooy Amr ibn Abdullah ibn Ubayd mooy Abu Ishaq mooy daqantalam Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah moom mi ngi génn àdduna vingt deux vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent vint neuvième année ñu nag gàddaay saa saa maanaam moom téeméeri at la dund mu ne anil aswad kii mooy keneen ci waxoon nañ la alqama mook al aswad ñu doon am rek kan seydna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu al aswad ibn yazid al naxa'i moom tamit al aswad ibn yazid ibn qays ibn alqama ibn salaman ibn kuhayl ibn naxa an naxa'i ñu koy dàqantele abu amr abu abdurrahman mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi uh, wa alihi wa sallam sayyidat Aisha radiyallahu xamul ci ay raak ku gën a tedd ah al aswad ki ci al aswad ibn ah, maanaam seede googu sayyidat Aisha seedeel ko radiyallahu anhu rek doy na radiyallahu li ibnu Zubayr mooy Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu waxoon nañ ko ibn Euh, moom mi ngi génn àdduna a e année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne kaanat nekkoon na Aysatu ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha amoy euh, Aysatu wax al euh, Abdullah génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moo ko jullee mm-hmm. bokkoon ci muksiruna yi moom rek moo ci jigéen ci ñu bari ci lu ñu soloo ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mu ne nekkoon nag mu ne kaanat nekkoon na mm-hmm. tusirru daan euh, mbooto mbootoo maanaam mooy euh, kaanat nekkoon na Aisha radiyallahu anha tusirru daan mbootoo maanaam daan la déey daan déey ilay ko jëm ci yow kasiran lu bari maanaam dala daan wax ay mbóot yu bari waaye fama ana lan mooy li nga xam ne xaddasat ka moom la la wax maanaam sayyidat Aisha dafa jege woon euh, bi ndax moom yaayam mooy sayyidat Asma Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha maanaam kon moom sayyidat Aisha tantam la radiyallahu anha mu ne nag kon yow sayyidat Aisha da euh, daf la daan wax Euh, daf ma mu ne euh, daf la daan mu ne lan la la nettali nag fil kaabati ci kaaba gi dégg nga qultu ma ni ko xaalat lii xam nga de kiñ ki mu doon waxal mooy al al la doon waxal maanaam sayyidat Aisha radiyallahu xam nga al aswad dafa nekk taalibi Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mais da daan ñëw Madina di seet sayyidat Aisha lu bëri radiyallahu anha léegi sayyidna Abdullah ibn Zubayr ne moom ak li mu jege sayyidat Aisha yëpp radiyallahu anha naan ko yow de yi sayyidat Aisha comme daf la daan di ay mbir yu bëri daf la daan wax yu bari lan la la wax dégg nga nee na qultu ma ni ko qaalat dafa wax na lii ñeel ma qaala nabiyu yenente bi def sallallahu alayhi wasallam bu dul woon qawmu fi sa aw nit mooy waa waa Quraysh xadiisun ni dañoo teel dañoo bees parce que xadiis day tekki bees lu bees ah xadiim mooy lu yàgg xadiis mooy lu bees xadiim mooy lu jiitu xadiis mooy lu bees moo tax ahdaaf mooy xam mooy mooy mooy mooy li xew tey le journal la le jour li xew tey ah euh, wala kon ahduhum seenu euh, dëxal maanaam mooy seenu dëkk maanaam mooy ne léegi nii lañuy doog a gé mu ne qaala ibn Zubayr nee na bi ci kéefér dégg nga maanaam mooy mooy ñoom dañuy doog a jéggu doog génn ci kéefér ay buru woon loolu déglu lim jox mu ne la naqattu kon day dinaa fecci dinaa dindi alkaabata kaaba gi fa ja'altu ma def laxaa ñeel kaaba gi baabay ni ñaari bunt baabul buntu boo xam ne yadxulu dana duggi an wa baabul ak buntu boo xam ne yaxrujuna dañuy génn mu ne lan fa fa'alahu mu daat koy def ibnu Zubayr maanaam <coughs> Abdullah ibn Zubayr ibn Awam radiyallahu ta'ala anhuma <coughs> dafa ñëw euh, xam nga gisoon nañ ko euh, soixante-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kii yëpp jaayanteeg moom euh, waa euh, Hijaz bi waa Misra waa Yaman et waa Sham ñoom ñoo jaayantewul woon ak moom parce que bi Muawiya Sayyidina Muawiya bi mu fi jógee Yazid doomam moo nekkoon xalifa Yazid ibn Muawiya moo nekkoon xalifa Yazid ibn Muawiya bi mu fi jógee dafa daf fee def xalifa maanaam beneen xalif beneen doomam boo xamante ne muy Muawiya tam ibn Yazid nga xam ne vingt et naa la amoon waaye guddut fan waaye dafa teel a génn àdduna yàggul dara mais xam nga euh, le fait moom mu nekk xoolal Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu xoolal moom côté boo xool yelloon na nekk xalifa bi côté boo xool saxaaba la benn ñaareel mooy moo njëkk gane àdduna ci saxaaba yi ci biir Madina ñetteel bi mooy dafa takkoo woon ak yenente bi sallallahu alayhi waaye ak waa këram sayyidat Aisha radiyallahu anha nekk nekk sayyidat Aisha nekkoon tàntam mu bokk ci kër sayyidna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu bokk ci kër Seydina Zubayr ibn Awam di doomam moom mi nga xam ne mooy xawaari yeneen bi sallallahu alayhi yaayam nekk zaatu nitaqayni ki daan indil yeneen bi ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu liñ doon dunde ci ci xuntuul et cetera maanaam ci côté boo xool moom ak xam-xamam nekk bokk ci al abadilatul arba ñu jël xale bu ndaw koo xamante ne. ñaar fukki benn rek la am mu war a nekk xalifa jullit ñi kañ la maanaam daal la gu xam ne gu waar la te saxaaba yi toog nekk fii toog ñii ñi ngi fii ñi daan ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom xam-xam yan wul maanaam euh, moo tax bii bi mu génn soixante-quatrième année bi moo tax mu taxaw bi mu génnee àdduna mu taxaw nag ne léegi nag man may xalifa parce que yelloo na ko fii sinon yàq muy ñëw moo tax ci cas de figure taxaw ne hé man mii loolu day daal di yelloo ci cas de figure yu mel nii ndax cas de figure bi moom dara gënu koo matale euh, bi mu nee moom mooy xalifa moo tax ñu bari jaayanteeg moom comme ñu ko gisee ba laataa ñu koy buum ci soixante-treizième année bi euh, comme niñ ko gise woon euh, radiyallahu ta'ala mais ci soixante-huitième année bi maanaam dafa ñëw tabax ne day tabaxaat kaaba bi mm-hmm. parce que bi mu di gisee xadis bi bi mu xamee xadis bi ci la ne nag damay dem tabax parce que xam nga kaaba gi cinq ans avant ñuy yónnee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa lakkoon ah dañ ko doon pàcc cuuraay yooyu mu daal di foofu lakk lakk gu metti et cetera ba kii ba ba waa Quraysh ne dañ koy tabaxaat waaye bañ koy tabax dañ ne euh, duñ ci def dara loo xamante ne alal bu xaraam la maanaam lu ñu sàcc lu ñu ger ak lu riba dugg yépp duñ ko ci duggal ñoom lu dagan kese lañ ci lañ koy tabaxee ndax néegu yàlla la bii néegu yàlla bii moom ñoo ci xar suñu tànk tubay kenn du ci def dara lu dul lu dagan gaa yi dem dajale mais comme alalu du dagan baritul matut maanaam li ñu am matuloot moo tax ñu wàññi kaaba gi ni mu toll ñu tabax ko ci xawaayit yi nga xamante ne moo tax ruknul yi ak li féete mooy fii xajarul aswad ne ak li féete ndeyjooram loolu rek lañ garder ci loo xam ne leer na ni lii moom faw ci xawaayit Seydina Ibrahima alayhi salaam lañ koy tabax mais beneen partie bi duñ ko tabax duñ ko ci def bañ ko defee ci la euh, bi ñu commencé tabax bi ñu ko tabaxee noonu euh, affaire bi comme matutoon moom la yonent bi di wax nag sallallahu alayhi wasallam ne ay budul woon gaa yi ne Sayyidat Aisha radiyallahu anha ay budul woon le fait que yow sa gaa yi sa xeet yi maanaam mooy waa rek moom ci la bokk waaye nee na waaye ne <laughs> mu ne ko sa xeet loolu xeetu waxin la boo xamante ne souvent dañ koy faral di wax buñ bëggee wax loo xamante ne xëy na taxu ko positif trop waaw sa mbokk yi waaw yow de sa mbokk yi moom nanga voilà euh, bi mu ko ko waxee ni ko bu dul woon ne li ñuy doog a génn ci ci ci ci ci li ñuy doog génn ci kéefër kon dinaa toj kaaba gi ba pare tabaxawaat ko ci qawaa'id moom Ibrahima alayhi salaam ba pare wutal ko ñaari buntu comme ni mu nekkee woon ni ko moom Ibrahima tabaxee woon alayhi salaam bunt bu ñuy duggee ak bunt bu ñuy génnee ndax xam ngeen kaaba gi nii benn bunt la am euh, bi mu waxee loolu lu tax maanaam lu parti boobu moo tax imaam al-Bukhari indi ko fii mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Qurashi la euh, moom mooy ki nga xamante ne ñu ñëpp dëppoo woon nañ tuddee ko al amin sallallahu alayhi ñu boole ko bi ñuy dugal def kaaba gi bi ñu ko demee ba ko ci moom moo tegoon xajaratul aswad te ñoom ñëpp dëppoo woon nañ ni moom moo ko def te boobu nubuwa gi ñëwagutoon moom yenent yàlla la sallallahu alayhi wasallam jamono ji mooy yenent yàlla bi makkal la ganee àdduna te fa la dëkk maanaam am na condition yëpp réunir nañ pour mu mën a def loolu mais sauf que day ragal ne su ko defee tey ñeneen ñi bokkut ak waa Banu Hashim dañ naa naan eh, c'est que nag sa nguur gi la bëggoon nangam nangam et cetera dafa bëgg a changer affaire bi yàq li ci ñu maam yi defoon bàyyi nangam noonu nañ voilà maanaam loolu nag moo tax mu ne ah kon nag bu ma ko def mm-hmm. au moment où loolu du priorité parce que terewul nu mu nekkee mën nañ koo tawaaf ah. mm-hmm. amul problème te loolu te sacralité bi dinañ ko garder mm-hmm. mu ne kon nañ ko bàyyi noonu maanaam di gis ne parce que day bañ bu ko defee nit ñi gisee ko neneen waaye Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn Awam radiyallahu bi mu ñëwee dégg hadith bi dafa ni woon yeneen bi def ko sallallahu alayhi wasallam cause xam nañ ko mooy lan gars yi dañuy doog génn ci kéefër léegi nag l'islam sax na fi te xam nañ ko te buñ ko dindee problème bu am bi mu yéegee di dañ ne dañ koy daj gars yi ñu dem ñu ne léegi dañuy dindiwaat kaal ba mu demee yéeg ni da koy dindi da gis ñu baree bare daanaka kenn nangu wutoon a dindi ko ak moom kenn parce que dañoo foogoon ne dañ doon ragal comme tayran ababil yi li daloon Abraha dal ko bi mu commencé di dindi di di teggi di yëkkati di teg dara ñëw dootu dootu ko ci la gaay doog a ñeme ñëw jàppale ko ci la gaay doog a ñeme ñëw jàppale ko bi mu koy tabaxi maanaam après nag toj nañ ko ba pare léegi nag mu des ñu wër kawaay ba maam Ibrahima alayhi salaam ndax xam ngeen di Kaaba gi maam aadama moo ko tabax gannaaw ga dafa raafoon bi maam Ibrahima ñëwee moo tax borom wa iz yarfa'u Ibrahima al-qawaa'ida min al-bayt maam maam Ibrahima moom dafa yëkkati rek bi maanaam fondement yi ñu tegoon waaye fondement yi ñu ngi fi woon. Euh, bi mu demee ni da koy bi ñu koy demee ba war koo yëkkati ci la kii ñëw euh, sayyidina Abdullah ibn Zubayr mais même dem nag war a nag wër kaw maanaam partie muy wër nag pendant trois jours affaire bi amul gisuñu ko ñu koy wër pendant trois jours gis ñu xawaay bi ñuy gas di gas di wër loolu nag mu daal di ci am tiis bu rëy rëy rëy parce que toj nañ kaaba gi ba pare te la taxoon ñu teg ko fi mu toll possible maanaam daanaka possible la ndax gisuñu xawaay bi waaye ci ñetteelu fan bi ci lañ ko gis ñu tegaloo comme ñu bëñ yi di tegaloo xeer yi mu tabax ko tabax ko ni ko yent bi waxe sallallahu alayhi wutal ko ñaari bunt waaye bi ñu ko buumee soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wasallam ci la kii ñëw Euh, Abdul Malik ibn Marwan bi mu nekkee xalifa ñëw ne li fi Abdullah ibn Zubayr ñun engage engagé li mu fi defoon engagé wuñ ci dara nañ ko tojaat def defar kon ni mu nekkee woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko tojaate def ko ci jamono yonent bi sallallahu ni mu nekkee ci jamono yonent bi sallallahu moo tax jamono imaamu Malik euh, buur bi nekkoon Mansuur wala Mahdi bi mu nee da koy tojaat imam Malik daf ni ko def ko ni ko Abdullah ibn Zubayr defee radiyallahu daf ni ko déedéet bul ko def parce que damay bañ néegu yàlla bi a nekk fooweekaayu buur yi ku ñëw rek buur bu ñëw rek daal di toj defar ko ni mu ko bëggee loolu laay bañ moo tax bàyyil noonu bu ko kenn laal bu ko kenn laal moo tax boobu léegi kaaba gi ni mu mel nii mooy na mu nekkee woon jamono yant bi sallallahu alayhi wasallam amaan na xikma la ci ne jamono yant bi saa alayhi wasallam nam meloon na mu gën maanaam moo tax jarul ñuy am tristesse aussi ci loolu parce que euh, yonent bi sallallahu alayhi bu doon ne mbir moomu farata la te mënul woon a ñàkk te dafa bokk ci fondement wu diine yi ni mu duggee ci kaaba gi euh, euh, yàlla ya fa nekk yëpp mu teg leen yëpp génne leen fa setal kaaba gi ci mboolem luy kéefër ba saxal yu mel noonu bu doon ne loolu farata la kon noonu lay doxale te boobaa yàlla dana ko ci jàppale maanaam yu nii moo tax duñ ko wax ci loo xam ne farata la kenn du ne saa yi affaire bi farata la masalan da ngay julli gars yi nan bëgguñu woon nga jullee fii nangam nangam affaire bi nga naan non parce que dama bëgg damay sàmmoonteeg li gars yi di xalaat li ñuy def ak yu mel noonu voilà jigéen ñëw na ñu ngi lay jox loxo ñu lay biis nga naan non damay bañ après gars yi duñu comprendre et cetera du leen wax ne musique xaraam na parce que su ma leen ko waxee tam ñu bàyyi diini ji déedéet maanaam yooyu taxul ñu wax. ay danaa naanandoo ñoom sàngara bu ko defee après mu ma leen a indi ci diini ji ndànk-ndànk déedéet ci yu mel noonu loolu du mën a ne mais ci yi nga xamante ne moom yooyu après dafa gën a euh, dafa gën a léger yooyu ci yooyu lay mën a ne voilà euh, loolu moom moo tax kon euh, yent bi sallallahu alayhi wasallam daal di waxoon sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam ñu gis ne loolu xikma bu rëy rëy la xikma xikma bu rëy rëy la nga xam ne da ngay bàyyi benn affaire fekk la nga bàyyi moo ëpp moom moo gënoon waaye nag nga def leneen lu ñu gën te loolu mooy comme li Seydi Hadji Malick waxoon radiyallahu anhu bi mu ne euh, moom te gis nga ci masala bi mu ko wax dafa ne euh, nit ñi di def xabdu wala ñuy def sadlu moom comme gis na ni ñoom ñaar yëpp parce que indi na étude bi ci kifaayatu raaxibiina mi ci kifaayatu raaxibiina indi na étude bi daal di gis ne ñaar yii yëpp baax nañ te ñaar yëpp kenn mënu ne du sunna ñaar yëpp kenn du ne du diine ñaar yëpp baax nañ maanaam gis nga ci condition ba daan ne bokk na léegi nag mu indi condition mbir mi tax man de toute façon xabdu du ma ko def damay satlu damay wàcce sama loxo mbir mi tax mooy ne gis naa ne man kilifa laa ci dëkk bi te suñu dëkk bii ñu nekk kenn xamu fi xabdu kenn xamu ko fi su ma ko fi tàmbalee di def day indi mën naa indi mbamb ak coow loo xamante ne te mën lim mën a indi ci tàqale jullit ñi muy ëpp doole looloo tax duma ko def ànd ak ne même bu dul woon loolu ci beneen waxin li tax mooy da doon wax ne de façon moom lële mooy position am mooy wàcce loxo yi mooy position am mais li tax mu nekk sama position lii bokk na ci mm-hmm. maanaam nga gis ne pourtant. doon na ko mën a def su loolu dañoon wala mu def ko mais après dina am yeneen yu koy téye bien sûr mooy ne moom jàpp na ne loolu moo gën a dëgër xattaa ci ngir bi mu nekk et cetera vision euh, ci côté fiqh et cetera mais même bu loolu tëboon comme gis na ni ñaar yi baax nañ même loolu tëboon kon léeg da da koy def maanaam même bu loolu tëboon maanaam maanaam mooy yeneen cause yëpp buñ tëboon lii dina ko tënk maanaam loolu la bëgg a bu yeneen cause yëpp tëboon lii moom dana ko tënk mooy lan mooy kilifa la mais loolu noonu fi mu toll xam nga suñ jamono ji loolu tëb na boobu jamono ñu ne moom tëb na moom lii moom mooy expliquer par exemple euh, li nga xam ne mooy aktu sayyidina Abdullah ibn euh, Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma euh, xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullah indiwaat na xadis numéro 1583 1584 1585 1586 3368 4484 ak 7243 imam euh, Muslim indi na ko ci xadis euh, numéro 1333 ci juróom-ñetti bërëb imaamu Malik indi na ko ci Muwatta bi xadis numéro 1054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 al-Ash'ari radiyallahu ta'ala moom moo ko yokk mhm. waaw mooy mhm. fi ñuy wax naan bu ñu bu ñu laajtee kan moo fi gën a xam ñu delloo ko ci yàlla subhanahu wa ta'ala bon jàppatuma nag beneen xadis bi moom la laaj bi foofu lay dellu waaw mais ci jàng yi wala ci yàq xadis bi ñu xam ne dàqanteewul tamit tey lu mu laaj ci moom ni ci benn domaine moom mu wax ni domaine bi kat maa ko gën a xam ko defee mu leeral nit yi képp ku bëgg jàng rek mën nañoo di jàng ci kii boobu est-ce que est-ce que est-ce kon ci waxin bi daal noonu lañ ko mën a déggee ba ñaari xadiis yi wala boog ñaari jàng yi ñu ñu ñu wuute waaw maanaam bu fekkente ne dañ ne kan moo gën a xam ci nit ñi nga delloo mbir mi ci yàlla mooy loolu moom mooy moo tax mbir mu nekk dañ koy teg tamit ci général ci benn cas cas ci ay cas de figure mm-hmm. par exemple tey buñ ne ah gis naa ni de fiqh moom soo ko bëggee xam diw moo ko fi gën a xam parce que loolu xam nañu ko parce que fiqh domaine bu ñu xam la xam nañ ñi ciy opéré xam nañ ñi koy jàngale voilà ki nga xamante ne nag moom xam na ko waaye du ko jàngale loolu kooku boolewuñ ko ci mbir mi parce que de toute façon moom xamam ak ñàkk xamam amalul njariñ nit ñi moo tax ci buntu boobu buñ nee nangam ku ko gën a xam dañuy wax ci ñi ko fi opéré ñi nga xamante ne ñoom opérationnel nañ tey boo ko bëggoon a xam nga ñëw ci ñoom ñu jàngal la mm-hmm. comprendre ñooñu loolu moom aayul nga ni diw moo ko fi gën a xam parce que ci li nga gis moo ko gën a xam mm-hmm. bokkul ak nga ñu wolof yi ni ñuy waxee diw a gën a xam nangam wala diw a gën loolu parce que tout simplement ñu teg ko ci ay passion ak ay wala ci ay parparloo yu dul jeex déedéet mm-hmm. daa war a tegu ci loo xamante ne lu leer la mm-hmm. contrairement à ce que buñ ne kan moo gën a xam ku fi ëpp xam-xam kan moo fi raw nga ni diw a fi raw loolu moo jar a moytu parce que souvent dañuy gis ne ñi ñoo fi raw bu ñu xóotalee mbir mi dañuy gis ne ndekete boo moytuwul sax ñoom dañoo war a dem jàngi ji parfois ñu ngi dégg ñu naan ñoo fi raw souvent bu ñu xóotalee mbir mi léeg-léeg dañuy gis ne ndekete ñoom dañoo war a jàngi sax alors que ci conscience populaire bi wax nañ ne moo fi raw moo fi raw moo fi raw ba ñëpp jàpp rek ne moo fi raw mm-hmm. parfois dañ naan diwo fi raw fekk mosuñu ko dégg mu wax xam-xam réellement liñ ci dégg muy wax yëpp ay spéculation la yàlla nañu yàlla sax voilà donc ñaari cas de figure yooyu bokkuñ maanaam cas de figure bi nga xamante ne dañ naan ah nangam xadiis diw ko fi man voilà oto ak lay wër-wër loo ci moom diwoo ci man loolu dañ koy xam voilà dañ koy xam mais kan moo gën a xam ci nit ñi nit ñi dañoo bari nit ñi on est sept instant bi sept milliards lañ pour nga mën a wax ne diw moo fi raw il faut nga gis set milliards yépp nga nekk ak ñoom nga xam leen xam nan lañu mel naam nit mën naa sant yàlla ci gis ne jamono ji mu ne domaine sàngam wala buñ boolee nangam ak nangam ak nangam par exemple ulumu sharia yi kese maanaam ulumu zahira yi xam-xam yi nga xamante ne xam-xamu zahir yi la mooy ay euh, aqida tasaw ki euh, euh, fiqh usul hadith tafsir lugha ak yi wër-wërloo ci ñoom et cetera mu xool ne ah jamono jii ñu ne tukki naa ay réew yu bëree bëri gis naa réew mu nekk boroom xam-xam yañ koy jël teg leen ci kaw ne ñii ñoo fi raw waaye ku ma ci dajeel bu ñu xoolee dinaa gis ne dinaa gis ci yow xam-xam sàngam te du ma gis ci yow xam-xam sàngam dinaa gis ci yow nàngam mais dinaa gis ne parfois da ngay géeju ci bii mais doo géeju ci beek et que yii yëpp man gis naa ne jamono ji man maa ci gën a géeju mu ñu leen boole loolu sant ko yàlla wax ko ngir sant yàlla loolu mën naa ne voilà yant yàlla Yuusuf alayhi salaam ne ij'alnii ala xazaa'inil ard innii hafiizun aliim teg ma ci li nga xam ne mooy ndam mi suuf si trésor terrestre yi man ku wattu la ku mën a wattu la ku wóor la ba pare ku xam la yooyu parfois dañ koy wax tamit ngir ne boo ko def boo leeralul lool euh, nit ñi duñu dañuy dañuy jël keneen te loolu noonu mën naa ne tey fi mu toll mën ngay par exemple li imam doon wax doon def rahimahullah dem ci nga daan dem ci marché bi kan moo bëgg jàng fi mu toll ma jàngal la ñëw leen voilà léeg-léeg euh, mu nekk triste réalité nit ki di di foog ne noo ñii tane nañ ñii gën kii nañ ñii ba ba mu def tour bi et il se rend compte finalement que moom rek moo fi def finalement ci koo xamante ne mën naa def lii léegi nan lay def day toog làqatu ci biir këram day def day génn dem dox ko parfois triste réalité lay doon day maanaam day yàgg gis nii di ci maanaam ku mu yaakaar ne tane nga rek mu jàpp finalement mu jàpp mu gis ne ndekete en fait finalement affaire demeewut noonu mm-hmm. et yàlla daf ko mujj jël daf ko daf ko mettre devant ses responsabilités maanaam daf ko mettre devant devant voilà nekkoo noonu non non non il faut nga jóg donc dootul mën a bàyyee mbir mi noonu léeg-léeg nag jarul wax jaru nga naan maa fi gën a xam maa fi gën a kii de jaru yow nekk ci rek bu dee yaa gën a xam fekk kay jàngale fekk bu dee yaa gën a xam euh, tafsir jàngale tafsir bu dee yaa gën a xam informatique woo nit ñi nga jàppale leen nga jàngal leen bu dee yaa gën xam maanaam loo gën a xam lu ne boo dee yaa gën a xam lu aju ci ay bâtiment ak yooyu mais nekk ci voilà nekk ci yàlla te nga def ko ngir yàlla yàlla na la fay wallahu ta'ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa